أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره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 alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañu ci e, len li li li woon ci hadith yi ci buntu baabu salaati fi sutuhi wal minbari wal xashab buntu julli ci e, ci e, kaw téeg yi ak ci minbar ak ci li nga xamante ne moom mooy bant yi gisoon nañ ci hadith bi nga xamante ne hadis sayidna anas bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom mooy nettali xew-xew bu yerente bi sallallahu alayhi wa alihi amee woon ci euh, mbagg bi wala bokk ci tànk yi euh, bi nga xamante ne ci la doon jiitee ginnaaw mu doon jiite ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, sahaaba yi ko seet si woon taala anhum ci la leen waxe woon ne innama ju'ila al imaamu bihi fa idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u wa idha sajada fasjudu wa in salla qa'iman fa sallu qiyaama mu euh, su fekkente ne euh, mu ne imam ko fi loolu ngir ñu man ngir ñu mu mën a nekk njiit kon nag su kabbaree na ngeen kabbar su fekkente ne dafa rukoo na daal di rukoo ca su fekkente ne dafa sujjóot itam ngeen sujjóot ca saase te su jullee taxaw na ngeen julli yéen tamit ngeen taxaw gis nañu tamit masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekkoon ak li des ci xadiis bi euh, waaye li nga xamante ne moom moo taxoon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko euh, moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy mashruba bi nga xamante ne moom lañ ko tabaxal tegaloon ci biir jàkka ji bi nga xamante ne dafa ber woon soxnaam weer ci kaw foofu la jullee kon loolu moom moo taxoon mu daal di koy indi fii eh, rahimahullahu ta'ala naka noonu gisoon nañ baabun iza asaaba sawbul musallim ra'atahu iza sajat buntu ki nga xamante ne moom mooy eh, kii julli su fekkente ne yërim wala mbalaanam dafa laal soxnaam su su jootee gisoon nañ ci xadis bi nga xam ne mooy bu sayyidatu Maymuna bintul Haaris radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne loolu la waroon wax naan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa ana hizaa wa ana haa'idun wa rubbama asaabani sawbahu idha sajad qaalat wa kaana yusalli ala al-humra mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan julli man da daan julli fekk maanaam ma nekkoon ci wetam ci wàllam te boobu man maa ngi ame woon mbërëg te léeg-léeg yërim la mbalaanam laal ma bu sujjootee mu daal di teg ne te lool ci li mu daan sujjóot moom mooy xeetu sijaada maanaam boo xamante ne xeetu mbis la daan doon maanaam basang la daan doon mu naka noonu gis nañu tamit baabu salaati alal xasiiri buntu julli ci kaw ci kaw ci kaw basang maanaam eh, te mooy basang mooy loolu eh, mun gis nañ tamit eh, yi nga xamante ne moom la ci indi rahimahullah ci wàllu ta ta ta taaliqaat yi nga xamante ne moom la ci indi Euh, rahimahullahu taala muy asaari Seydina Jaabir ak Abu Sa'id al-Khudri waxoon nañ ne Seydina Abu Darda tamit ci la bokkoon radiyallahu taala anil jamii ne ñoom ñëpp dañoo julli ci euh, ci gaal gi fekk dañoo taxaw ah, amma imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala dafa ne ma lam tashuqqa ala ashabika taduru ma'aha wa illa fa qa'ida maanaam kon dañuy dagay taxaw su fekkente ne mbir mi du xat du co du so du indi coono ñi nga xamante ne ñoom ngay àndal su dut loola kon nag nga maanaam bu boobaa da ngay taxaw ngay wërwërloo ak ñoom loolu boo ko mënoon nga daal toog kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo war ci loolu gisoon nañ ci masala yi nga xamante ne tey bu fekkente ne nit ki dafa war a julli fekk mu ngi nekk ci kaw train wala ci kaw avion wala yu mel noonu ana lan moom mooy àtteem ak ana naka lay def loolu gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu ci bi ñu nekkee ci asar yooyu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wuyu woote gi nga xamante ne moom la ko muraykat radiyallahu anha di maamu sayyidina anas radiyallahu anhu woowoon ci euh, euh, ci ngir maanaam moom la ko invité woon ci ngir mu ci ñam loolu bi nga xamante ne moom la pare mu ne foo xuumu fa li usalli lakum jóg leen bu ko defee ma daal di leen di jiite julli sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu daal ni fa qumtu ila hasirin qad iswadda min tuuli ma lubisa fa nadahtuhu bi ma'in fa qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa safaftu wa ana wal yatim maanaam ci beneen riwaaya waa fii wa safaftu wal yatim waraa wal ajuuz min waraa'ina fa salla lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rak'atayn thumma insaraf mu ne daf maanaam mu daal di nee na ma daal di jóg euh, dem ci euh, ak mbir goo xamante ne mooy basan goo xamante ne euh, dafa tàmbale woona ñuul ngir lu yàgg liñ ko liñ ko yàgg gi ak tëdd giñ ci tëdd ak yu noonu ma daal di koy wis ak ndox te bu woowaan moo tax ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daal di taxaw daal di ñuy jiite julli man ma daal di taxaw man ak njirim gi ñu taxaw ci ginnaaw ci ginnaawam ah, màggat gi daal di taxaw ci suna gannaaw gannaaw maanaam ci sunu gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa di jiitu ñu julli ñaari rakka daal di dem maanaam ginnaaw ga mu daal di dem maanaam te loolu dañ ciy gisee yenen yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doonul woon ci fenn mik noonu ci dara maanaam bu defee la muy def wax la mu war a wax su su defaree day demee woonam léegi gisoon nañ maanaam ci baabu salaati alal xumra maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax julli gi ñuy julli ci kaw sijaada maanaam mooy sijaada yu ndaw yi moo xam maanaam bant lañ ko defaree wala boog jëri la wala lu mel noonu la te loolu waxoon nañ ne li nga xamante ne moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam mu ci masala yi yëpp maanaam masala bii ak bi ko jiitu moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy ak tawbul munfasil maanaam loolu mooy as-sawbul mun as-sawbul munfasil mooy mbalaan moo xamante ne dafa tàqalikoo ak nit ki nit ki bu ci julli ana naka lan moom mooy atte bi loolu kon moom lañ gisoon hadiisu sayyidatu Maymuna bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne waxoon nañ ko léegi te mu indi ko ci beneen eh, riwaaya mu ne kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli ala al-humra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na julli ci kaw ndis googu ci kaw basan googu wala boog si jaada gi naka noonu mu wane ne maanaam mbir mi yamul rek ci li nga xamante ne moom mooy yii ñu gën a tàmm di nit ñi di ci mën a jullee waaye yegg na ba ci sax lal bi nga xamante ne moom la ñuy tëdd mu daal di indi ñetti xadis ci buntu bi nga xamante ne moom mooy baabu salaati alal firaash maanaam buntu julli bi nga xam ne moom la ñu julli ci kaw lal te loolu wax na ci eh, indi na ci eh, asar bi nga xam ne bu sayyidna anas bi la radiyallahu taala anhu bi nga xam ne taaliq la maanaam bu sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu naan kunna nusalli ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa yasjudu ma ala thawbihi ñun dañ daan julli ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ci nekk maanaam kenn ci ñun di julli di sujjóot ci kaw eh, yére boppam te loolu eh, maanaam bu boobaa mu daal di yanu ñaari maanaam benn maanaam bi imam al-Bukhari rahimahullah moom la indi fii beneen maanaam bi moom la indi ci Eh, yeneen xadis yi nga xamante ne moom maanaam beneen buntu bi nga xamante ne moom la indi maanaam ngir ne ñaari maanaa la ñaari dégg-dégg la am mooy ne mën naa nekk yére bi nga xamante ne moom mooy yére bi ma sol ci kaw boobu la ñu la sujjóot bu boobaa loolu mu indi ko ci beneen buntu bi amma beneen maanaa bi nga xam ne moom mooy ne yére bi dafa tàqalikoo ak man bu booba moom mu indi maanaa boobu ci buntu bi indi hadisu sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom dafa doon wax naan daf daan maanaam mu indi ko ci ñetti riwaayaat yëpp di tegtale ne moom yenente bi moom yenente bi sallallahu alayhi wa dadaan da julli ci kaw lal ñoom bi ñu bokk maanaam lal bañ daan fanaan ci kaw lal boobee ci la ci la doon julli euh, te moom sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha nekkoon ci kanamam mu di julli ci kanamam naka noonu gis nañ ci baabu sujudi ala sawbi fii shiddatil har maanaam ba buntu sujjóot ci kaw yi mbalan su fekkente ne dañoo nekk ci tàngoor wu tar loolu moom la wax ne euh, la indi asaru sayyidina euh, imam Hasan al-Basri rahimahullah bi nga xam ne la doon wax naan nit ñi kaana al-qawmu yasjuduuna ala al-imaamati wal qalansuwa wa yadaahu fii kummi mu ne nit ñi dañ daan julli euh, dañ daan sujjóot ci kaw imaama Eh, naka noonu noonu lañ daan sujjóotee ci kaw eh, mbaxana yi ak laafa yi naka noonu te ak tamit bu seen loxo yi léeg-léeg da nekk ci seen biir eh, ci seen biir mbicc yi mbicc yi maanaam kii manche te ñu ko ci daan teg daan sujjóot ci kaw loolu loolu da am te loolu moom jamono moom jamono ji mu fekke mooy jamonoy saxaaba yi ak taabi'iin yi radiyallahu ta'ala anhum loolu lay wax ne loolu moom nit lool loolu lañu daan def gisoon nañ ci hadiisu anas bi radiyallahu taala anhu bi ñu wax léegi mooy bi mu naan kunna nusalli ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa yada'u ahaduna tarafa as-sawbi min shiddati al-harri fi makaani as-sujud mu nekk ñun dañ daan julleendoo ak yenente bi sallallahu alayhi wa kenn ci ñun daal di jël catu yirim maanaam kon gis ne yiri bi mu sol la maanaam cat bi maanaam teg ko ngir tar taru euh, tàngoor gi mu di ko teg ci bërëb bi nga xamante ne moom la ñuy sujjoote loolu kon mooy li nga xamante ne moom la ñu gisoon ba tey léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi baabu salaati fi ni'aal baabu buntu as-salaati julli fi ni'aal ci ay carax maanaam dal lépp loo xamante ne carax la wala bokk ñu koy wala nu wala yu mel noonu loolu la ñuy tuddee an-naal maanaam nga xamante ne yenente yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko daan def loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ngir ne tey bu fekkonte ne masalan lii bokk na ci maanaam njariñ yi nga xamante ne moom la buntu bi am moom mooy rawatina suñu jamono yu mel ni suñu jamono yii nga xamante ne nit ñi tàmmuñu nit kuy gis mu julli ci kaw ci ay dàll maanaam day foog ne lool xëy na julli ci ay dàll ay xeex xareeg moo ko waral wala ay tartar wala coono wala xeet yu mel noonu moo ko daan waral waaye fekk ne loolu dafa nekk loo xamante ne lu eh, lu ñu lu ñu lu ñu yoonal la am na nag ku mel ne al imam ibnu daqiqul aid rahimahullah moom dafa wax ne julli ci eh, dal nekkul loo xamante ne lu ñu sopp la waaye ngir ne kenn jubluwu ci maanaam ngir du loo xamante ne dañ koo jublu ngir jëmmi boppam waaye loolu noonu wax jooju de mat wax la joo xamante ne ju mat a xoolaat la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ne fa inna alyahuda la yusalluuna fi ni'aalihim fa sallu fi ni'aalikum maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bu nekk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah boo xamante ne mi ngi ko jëlee ci Amr ibn Shu'ayb an abihi am jaddihi mu ne yenen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne yahuud yi ñoom du ñu jullee ci seen dàll yi kon yéen dee leen jullee ci seen ay dàll loolu day tegtale ne kon lu ñu sopp la ngir jëmmi boppam donte yëgul maanaam mu futa wax ne farata la ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko hadith bi waxe tamit ba tey ne ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yu uh, yusalli xaafiyan wa munta wa mutana'ila wa uh, maanaam gis naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy julli nekk koo xamante ne yorul daal ni ki noonu gis naa ko mu julli sol dàll maanaam ñu gis ne ñaar yooyu yëpp am nañu waaye le fait que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne comme yahuud yi duñ ko def yéen dee ko def loolu day tegtalee maanaam ak xeetu sopp gu ci am ci yenn maanaam euh, maanaam maanaay sopp goo xamante ne am na ci ak tamit le fait rek yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg muy tànn di ko def te daanaka mën nañoo xool ne li ëpp ci jamonoom loolu la daan def te hadith yi nga xamante ne ñoom ñoo koy tegtale bari na loolu moom mooy wane ni kon loolu maanaam def ko dafa bokk ci li nga xamante ne sunna la rawatina su fekkente ne dañoo nekk ci jamono joo xamante ne nit ñi xamuñu ko su ko defee su nga leeral leen ko ci lu gis nga koy def loolu mu dalal seen xel ne ah ndekete lii mën nañ koo def <coughs> loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne <coughs> mat naa bàyyi xel mu ne bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi la haddathana Adam ibnu Abi Iyad Euh, léeg-léeg da daan wax Adama rek te moom mooy Adama ibn Abdurrahman maanaam Abdurrahman moom mooy abu abu Iyas moom mooy Abul Hasan al euh, euh, al al al Asqalani al Khurasani rahimahullahu ta'ala al Baghdadi moom mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala solo ci moom lu bari. maanaam jëlee ci moom mu nekk bokkoon ci sëriñ yi nga moom la gën a mu soloo ci moom cent quatre-vingt-huit hadith imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahmatullah alayhim tamit soloo nañ ci moom ay hadith waaye boo xoolee ci kutubu sitta ba mu jeex moom cent quatre-vingt-quinze hadith la ci am te imam al-Bukhari moo yor moo soloo cent quatre-vingt-huit yi amma ñi ñi nga xamante ne moom mooy imaamu Muslim ak imam Abu Dawud ñoom soloo wuñu ci moom rahmatullahi alayhi mu ne qaala haddathana Shu'ba te moom mooy ibn al-Hajjaj al-Ataki rahimahullahu ta'ala al-Basri moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala ngi gis ne kon maanaam mooy waa Baghdad maanaam kii waa Asqalaan la Asqalaan Palestine la nekk moom moom mooy ni Baghdad yi ginnaaw ba mu dëkk Baghdad foofu la dëkk moo tax moom jàngee ci imam Shu'ba bi rahimahullahu ta'ala mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullahu ta'ala muy Abul Bistam mooy dàqantalam al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi gane adduna 82 wala 83 am ñu ne 86e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna 160e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadisam ñi ngi ci kutubu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe waxaat ko qaala mu ne axbarana abu maslamata sa'id ibn yazid al azdi rahimahullah euh, moom fii dafa indi turam maanaam indi dakkantalam indi niñ ko askanale mooy abu maslama daal di indi tamit turam mooy Sa'id ba pare indi turu baay mu ibnu Yazid euh, ak dakkantal maanaam mu al-Azdi rahimahullahu ta'ala Ah, dañ koy wax tamit al-Basri rahimahullah Abu Maslama al-Basri rahimahullahu ta'ala moom tamit ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta ah, mu ne qaala nee na sa'altu laaj na Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu muy sahaaba yi Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci al-muksiruna solo 2286 hadis yoo xamante ne Imam Bukhari Muslim bokk nañ solo 180 hadis rahmatullahi alayhima imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts hadis imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix ci ay hadis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nee na kon dama koo laaj te loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy doxalinu taabi'i yi rahmatullahi alayhim buñu daan tase sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba ñu jàngee ci ñoom ci ñoom dañ daan toog di leen laaj itam li nga xamante ne moom mooy doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal laaj bi akaana ndax nekkoon na annabi yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli fii na alayhi ci ay dàllam maanaam moom mooy ndax daan na sol ay dàllam bi ci julli loolu lu maanaam laaj la boo xamante ne xaqiqatan euh, euh, maanaam tey bu ñu ko xoolee day tegtale ak bëgg diine ak bëgg roy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu moom mooy doxalin bi nga xamante ne moom mooy bu jub bi te moom mooy bi gërëmu bi mooy di xool yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ana naka la doon doxale daa iman ngay doxale noonu mu ne ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na julli ci ay dàllam waaw wala déet qaala mu ne naam waaw waaw maanaam kon hadith bi dañ ciy jàngee xër gi nga xamante ne moom la taabi xër wala salaf yi noonu lañ xëre woon ci xam-xam noonu lañ xëre woon ci bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di jàng ay doxalinam bokk na tamit ci liñ ciy jàngee moom mooy ne bëri woon na lu ko yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon def maanaam di jullee ay dàllam bëri woon na lu mu koy def ngir ne baatu kaana maanaam ndax kaana day tegtale euh, ci maanaam euh, ne lii dafa saxoon te dafa bëri woon lu muy am te dafa doon répété wutul dafa doon répété wu lu bari bokk na ci li nga xamante ne tamit moom euh, lañ lañ ciy jànge mooy sunna gi nekk sunna di jullee ak ay dàllam bokk na comme niñ ko waxee léegi ci xadis yi nga xamante ne moom la ñu waxoon léegi imam Abu Dawud solo rahimahullahu taala bokk na ci leneen li nga xamante ne moom mooy ci mata leeral moom mooy fii mbaatu am bi waaw loolu li muy tegtale moom mooy day taxaw taxawaayu bi mu naan kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli fiina alayhi maanaam ndax dañ nay wax ne al jawaabu mu am as-su'aalu mu'aadun fil jawaabi loolu qaa'ida la maanaam ne laaj bi day dellu day dellu ci waat ci biir tontu gi te loolu waxoon nañ ko maanaam tey buñ ne la ndax dag maa may mbir mi mbir mi yaa ko moom nga ne ma waaw ma ne la may nga ma ko nga ne waaw loolu mooy léegi moom naa ko maanaam euh, voilà kii sa doom la waaw may nga ma ko waaw mooy sama jabar la ci voilà loolu ak yu mel yooyu yëpp euh, day daal di dox ci bi bi ci ci mbir moomu ki waaw euh, sa jabar di tudd nangam nga ne waaw mu ne fase nga ko mu ne waaw loolu mooy fase wa dog na maanaam ngir ne tontu bi dafay dellu si waat maanaam laaj bi dafay dellu si waat ci biir tontu bi loolu moom moo tax ñu mën a jàngee ci wax ji ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa baaxoo woon di jullee ak ay dàllam ngir baaxu kaana waaye nag waxoon nañ ne du loolu rek moom la daan def daka daan def maanaam da daan sol ay dàll comme doon na bañ a sol dàll waaye lu bari tamit daan na sol ay dàll hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko hadith numéro cinq mille huit cent cinquante imaamu muslim indi na ko xadis numéro imam an-Nasa'i rahimahullah indi na ko xadis numéro 775 mhm. imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 11976 ak 12965 mhm. kon waa ashaabu kutubu sitta dañu gis ne imam al-Bukhari imam muslim imam an-Nasa'i ñoom ñoo ko solo mhm. amma imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ko rahmatullahi ala al mu ne baabu salaati fil xifaaf maanaam buntu bi moom mooy day wax buntu julli fil xifaaf ci xuff yi ci cangi maanaam ngir wax ne xuffu maanaam euh, moo maanaa wax jële daanaka benn la waaye day leeram rek ne ni nga xamante ne noonu nga amee droit ci say dàll maanaam noonu tamit nga amee droit julli ci say xuff noonu kese waaye fii tamit insha allahu taala dinañ ci gis maanaa yi nga xamante ne moom mooy euh, Euh, leneen li nga xamante ne moom moo aju ci su fekkente ne dàll yi wala kuff dafa am sobe bu boobaa ana naka ngay def insha allahu taala dina ñu ko gis suñu gisee suñu hadis bi ba noppi masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju insha allahu taala qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathanaa aadam te moom mooy ibnu abi iyaas gis nañ ko léegi qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Shu'ba mooy ibnu al hajjaaj wax nañ ko léegi al al al ataki al azdi hmm. abul ah, bis abu bistam al wasiti thumma al basri rahimahullah an al a'mash te moom mooy Sulayman ibn Mihran al kahili rahimahullahu ta'ala te moom mooy al a'mash abu muhammad al basri al al al kahili rahimahullah al kufi rahimahullahu ta'ala hmm. mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaayu yenente bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quarante année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. muy di imam bu magga magga magg rahimahullahu taala bokk na ci maanaam li mu ràññee koo subhaanallah maanaam eh, maanaam ànd ak màggaayam yëpp ak li nga xamante ne moom la eh, maanaam noonu la mën a amee xam-xam bu noonu tamit la nekkee woon koo xamante ne dafa fiiroon tamit ci xam-xam moo tax léeg-léeg nga gis mu mës na dem ci marché bi am ñu ñëw ne ko dimbali ñu rek nga nettali ñu fukki xadis mm-hmm. mu ne leen ñetti xadis dong du ma leen ko nettali ñu ne ko waaye ñett waay mu ne ko ma ne benn dong du ma leen ko nettali ñu ne ko waaye benn mu ne xanaa gisoo ne est-ce que yaakaar ngeen ne xel la ñu jël ñu jël euh, euh, euh, caqax boo xamante ne wurus la ñu di ko taqal mbaam xuux loolu ndax jaadu na maanaam mooy xam-xam ni nga xamante ne noonu la nekkee mais. maanaam la la amee maanaam ne ci ki koy jëlee noonu la nekkee lu mat a bàyyi xel naka noonu ki nga koy jox itam noonu la nekkee lu ñu mat lu mat a bàyyi xel ngir ne maanaam li li mu yor mooy comme li alquran wax inna sanulqi alayka qawlan saqila maanaam ñun dinañ dañuy wàñ wàcce ci yow wax ju diis maanaam wax la joo xamante ne dafa rëy borom bi subhaanahu wa ko daf koo fonk xam-xam bi dafa màgg loolu moom moo tax kenn waru koo neenal maanaam kenn waru koo doyadal maanaam du moo tax képp koo xamante ne bokk na nag ci di doyadal xam-xam mooy di ko euh, teg ci loxo ñoo xamante ne dëgg-dëgg yelloo wuñ ko loolu tamit moo tax moom du mu ne leen benn dong du ma leen ko jox mm-hmm. te loolu du ma ko def mu joxe exemple bi nga xamante ne da ngay gis ne maanaam exemple la bu xaw a tar ci eh, ni mu ko joxee waaye loolu moom mooy li nga xam ne moom moo jaadu ci ngir fiir bu mag gi mu fiiroon ci waxu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na tamit ci ay maanaam gis-gisam maanaam ndax moom boroom euh, comme niñ ko gise woon euh, maanaam moom dafa toog na comme niñ wax ci moom nga xam ne 60 ans yoo xamante ne lépp amul benn yoon benn yoon bu mu mos a raté kàbbaru amal ci jàkkee ji 60 mm-hmm. ans loolu. Euh, xam ngeen ni loolu kooku ku ku ku vraiment ku màgg la loolu bu doon kéemtaan dañ koy seet mm-hmm. dëgg-dëgg loolu doy na kéemtaan ci nitu yàlla mm-hmm. waaye tamit waaye ànd ak loolu yëpp subhaanallah comme que nga gis ni nit ki nit ñi matuñu maanaam nga gis ne am na benn bés ndeysaan euh, comme moom li mu gisoon bokk na ci ay gis-gisam yi nga xamante ne dafa beru mm-hmm. moom mooy jàpp gi mu jàppoon ne weeru koor masalan euh, weer waa maanaam weer wi maanaam moom mi ngi tàmbali maanaam koor mi ngi tàmbali bu jant bi jógee maanaam bokkut ak bi nga xamante ne moom la fajar gi xare waaye bi jant bi dee jóg moom lañuy ñuy tàmbalee koor woor maanaam ba jant bi sox ah, loolu nag ah, taxoon ba benn bés imam ah, Abu Hanifa rahimahullahu taala dem seet ji ko fekk bu feebar mu ñëw di ko seet si imam Amash rahimahullahu taala ne ko juge fi parce que yow maanaam ngir ne imam Abu Hanifa bokk na ci liñ koy tuumaal moom it mooy irja maanaam ne dafa am mazhab maanaam murji'a waaye loolu xëy na maanaam digg-digg yi rek ñoo wuute ngir yenn xeetu waxe ni loolu jaww ñu ciy dugg mm-hmm. waaye bi nga xamante ne moom la ko wax ne ko jóge fi mu daal di génn daan ne ndax ndax daal man du ma du ma du ma wax ak koo xamante ne nii lay xalaate mm-hmm. mu daal di dem maanaam loolu yëpp day wane ni ñu fiire woon ci mm-hmm. eh, ci eh, sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni ñu fiire woon ci seen diine gannaaw ga Euh, mu daal di dem ba mu ñibbee ba imam Abu Hanifa génn ñu ne ko waaw li mu la wax loo ci xalaat mu ne xoolal rek subhaanallah imaginer koo xamante ne moom musta woor maanaam <laughs> maanaam nga gis maanaam nga gis ne euh, euh, moom itam voilà li li muy reproché kii ni amaan na moom it am na xëy na gis-gis goo xamante ne am na ko boo xamante ne mënees na ko ko wax ànd ak loolu nit ñi maanaam salaf yi dañ daan formalante ci loolu mm-hmm. ànd ak loolu yëpp maanaam loolu tamit lu mata bàyyi xel la mm-hmm. imam Ahmad hadisam yi ñu ngi ci kutubu sitta mm-hmm. mu ne qaalat nee na mu ne sami'tu dégg naa Ibrahim te moom mooy ibnu Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala Abu Imran al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom hadis moom mi ngi gane adduna 46e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith mi nekk ci kutubu sitta moom itam boo xoolee ni mu yaree Amash bi loolu day tegtale maanaam li tax imam Amash rahimahullahu taala mel nii mu mel loolu lu jaadu la ndax euh, moom mooy ki doon wax naan boo gisee nit maanaam euh, kabbaru armal rëcc ko ak imaamam roccil sa loxo ci seede ci ne waa ji nit ku sell maanaam kon nga gis ne euh, kooku bu yaree nit kooku noonu toog 60 ans yoo xam ne musta rate maanaam kabbaru armal ci jàkka ji loolu xaqiqatan du nekk loo xamante ne lu tumuranke la mu ne yu haddisu muy nettali euh, an Hammam ibn euh, muy muy muy muy muy muy Hammam euh, ibn al-Harith euh, ibn Qays rahimahullahu taala moom tamit na Naxa'i la Kufi la rahimahullahu taala ñu ko doon wax al-abid maanaam jaamukatu yàlla bu màgg bi maanaam ngir ne borom bi subhaanahu wa taala daf comme ni imam euh, az-Zahabi wax rahimahullahu taala doon wax naan moom kaana min al-ulama al-ubbad dafa bokkoon ci borom xam-xam yu mag yi nga xamante ne ay jaamukatu yàlla yu màgg lañu rahimahullahu taala bokkoon ci taabi'i moom mi ngi génn adduna soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ay hadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu qaala gis naa ra mu ne qaala nee na ra'aytu maanaam gis naa Jarir ibn Abdullah te moom mooy al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu mu bokk ci ñu mujjee tuub dugg ci l'islam comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee inshaa allahu taala ci suñu hadith bi moom lañ la waxoon ne Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moo ko tudde woon Yusuful umma Mm-hmm. maanaam yuusufa hadil umma moom mooy yuusufa yi suñu xeet wi mm-hmm. comme gisoon nañ tamit masala boobu aj woon ci taaram moom ak ki nga xamante ne moom mooy sayyidina Dihya ibn Khalifat al-Kalbi mm-hmm. radiyallahu ta'ala anil jami' moom mu ngi génn àdduna cinquante et unième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juróomi we juróom ben weer ginnaaw euh, euh, sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne eh, moom ca Kufa mi ngi génn adduna ci cinquantième année ginnaaw gàddaay yu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te lool tamit gisoon nañ ko ci eh, gisoon nañ ko sayyidina Jaabir ibn Jarir ibn Abdullah radiyallahu taala anhu mi gi am lu tolloog téeméeri xadis ci xadis yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima dëppoo nañ ci juróom-ñetti xadis muy huit Euh, imam al-Bukhari wéetoo ci ñaari xadis imam Muslim wéetoo ci juróom benn xadis ci xadisu Seydina Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne an mu ne gis naa kon baala mu tuur ndox maanaam gis naa Seydina Jarir daa di tuur ndox maanaam mooy mbéewal summa topp tawadda mu daa di jàpp gannaaw ba mu jàppoo wa masaha mu masa ala xuffayhi ci kay xuffam yi summa topp qaama mu daa di taxaw fa salla mu daa di julli maanaam te lii nga xamante ne kon loolu day tegtale ne nit ki mën naa daal di julli te mën naa jàpp ci kaw xuff yi te loolu sunna la ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam insha allahu taala dinañu wax léegi ci wàllu masx ala al-xuffayni te gisoon nañ ko ci kitaabul wudu baabul masx ala al-xuffayni waaye insha allahu taala mu am yoo xamante ne daañ ko ci gën a leeralaat gën ko indi ci buntu bi te am na sax yoo xamante ne junjoon nañ ko wala lu ëpp ci liñ ci nar a wax junjoon nañ ko waaye moo tax dañ koy tënk insha allah mm-hmm. maanaam moo tax ginnaaw ba mu jullee mu ne fasu ila ñu laaj ko fa qaala ñu ne ko waaw lu tax ngay def lii mm-hmm. ah, am na ci riwaaya yoo xamante ne moom ki nga xamante ne moom moo ko laaj moom mooy hammam ibn al-Harith bi rahimahullahu taala hammam ibn al-Harith an-Nakha'i bi rahimahullahu taala mm-hmm. maanaam nga gis ne hadith bi kon waa Kufa ñoom ñoo ko solo ak waa Basra ndax Adam ibn Abi Yas Baghdadi la Shu'ba ibn al la Amash ak Ibrahim an-Nakha'i Hammam ibn al-Harith ak Jarir ibn Abdullah ñoom ñëpp radiyallahu ta'ala anil jami' wa Kufa la maanaam ñoom ñoo ko maanaam gis ne kon waa Iraq ñoom ñoo solo hadith bi maanaam ñoom mu ne moom mu ne eh, kon gis na gis na Seydina Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu mu daal di jàpp kon mu daal di masaa ci kaw xuf yi ba pare mu julli li nga xamante ne nag moom mooy tegtale ne julli jii def koo def te ci ci xuf yi la jullee mooy ne bu doon ni mu waxee ne masaa ci kaw xuf su doon ne daf koo dindi maanaam kon dina day day daal di war a mën a raxas tànk yi mm-hmm. waaye comme que nag waxul ne dindi na ko maanaam te loolu li muy tegtale moom mooy ne kon dindiwu ko ndax su te loolu day tegtale ne kon ba mu ko masaawee daf ciy julli te loolu li muy tegtale moom mooy dafa jàpp kon dafa war a mën a masaa xuf ci kaw xuf julli ci noona loolu moom moo tax mu daal di fa mu daal di julli fa fa fa salla mu daal di julli ñu laaj koy fasu la ñu laaj ko moom moom mii mooy ki nga xamante ne moom moo ko laaj moom Hammaam ibn al-Haaris an-Nakha'i al-Kufi rahimahullah mu ne ra'aytu gis naa man a faqaala mu ne maanaam biñ ko laajee waaw lu tax ngay def lii moom loolu day tegtale tamit ne ñoom gisuñu woon ne massa ci kaw xuffu maanaam laataa moom maanaam ñoom dañoo gisoon ne amaan na massa ci kaw xuffu am na waaye xëy na sayyidna euh, euh, ki nga xamante ne mooy yeneen eh, eh, eh, maanaam bi suratul maa'ida wàccee mooy aaye boobu wàcc ci suratul maa'ida dafa daal di nasaxal li nga xamante ne moom mooy acte yi maanaam boo dem xadiis nga xamante ne ñooy wax ci masxa alal ku mm-hmm. te xam ngeen ni saar boobu saar la bokk na ci saar yi mujjee wàcce aaye bi nga xamante ne mooy al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina aaye boobu nga xamante ne moom bi wàcc ci Arafat bis bi nga xamante ne moom mooy maanaam ci hajjatul wadaa ci nga xam ne moom ci la yeneen ci la alquran waxee ne diini ji léegi mat na sëkk loolu aaya boobu ci saar boobu la ne maanaam kon ñu daal di gis ne aaya boobu moo tax ñu naan saar boobu saar la boo xamante ne bépp atte boobu gis xamal ne du atte boo xamante ne bu ñu la taxal la kon nag bu boobaa loolu moom moo tax ñoom ñu déggee woon ci ne ndekete kon masaajiku fii Euh, kon xëy na ay xadis la yoo xamante ne am nañ dëgg la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ko def waaye xëy na léegi masala la boo xamante ne dañ koo nafaxal loolu nag ba mu ko waxee mu ne ra fasawi la ñu laaj ko fa qaala mu ne ra'aytu gis naa annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fanaa mu daal di jëf misla hada kem lu mel nii maanaam kon moom dafa loo ci jëf yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu nag euh, loolu Euh, bokk na ci li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam mooy mooy mooy wane euh, màggaayu jëf jooju maanaam te loolu moom moo tax ku mel ne al imam Abu Hanifa alayhi rahmatullah moom dafa jàpp ne li nga xamante ne moom la ñu war a def moom mooy maanaam maanaam moom moo tax daf koo boole ci aqidatu ahlu sunnati wal jamaa hmm. maanaam ndax bokk na ci pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa maam yi nga xamante ne dañ koy wuuteeg nitu bidaa yi moom mooy ne ñoom dañuy gëm ne dañoo war a masaa ci kaw ku fii moo tax am na ci euh, kenn comme ku ko mel ne al-Xuraqi rahimahullah moom dafa jàpp ne sax ne dane euh, moom ragal na ne sax ki nga xamante ne moom mooy bañ ne masaa xuffu ci diine la bokk moom day ragal ne dafay kooku yéefir la maanaam ngir loolu leer gi mu leer ndax ku mel ne Seydina Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala nee na fekke na soixante-dix ay sahaaba yoo xam ne ñëpp fekke nañ Badar ak ñeneen ñoo xamante ne ay muhaajiruuna lañ ñoo xamante ne ñoom ñëpp radiyallahu anhum dañuy masaa ci seen kaw ko maanaam te loolu euh, bëri yoo xamante ne radiyallahu anhum dañuy masaa ci seen kaw ko bokk na ci li nga xamante ne moom moo tegtale euh, maanaam ni ñu yoonalee masaa ci kaw xufu euh, bokk na ci tamit ci li nga xamante ne moom moo koy leeral moom mooy ne eh, lii eh, Seydina eh, maanaam moo tax imam Abu Hanifa rahimahullahu taala ñaar yooyu la boole ci sart yi maanaam te masala la yoo xamante ne bu ñu ko xoolee xaqiqatan ay masala fiqh la waaye daf ko dugal moom ci masala aqida yi te jàpp ne loolu moo tax Maturidi yi ndax imam Abu Hanifa rahimahullah ci imaamu ahlu sunna wal jamaa la bokk ci wàllu pas-pas ni mu nekkee imam ci wàllu sunna noonu la nekkee imam ci wàllu aqida loolu moom moo tax imam at-Tahawi rahima ci wàllu ci wàllu fiqh ni mu nekkee imam ci wàllu fiqh noonu la nekkee imam ci wàllu aqida ak tawhid maanaam loolu moom moo tax imam at-Tahawi rahimahullahu taala ci aqida bi nga xamante ne borom xam-xam ni rahmatullah alayhim jàpp nañ ne mooy téere aqida bi gën a baax ngir ne ki ko defat ki ko bind moom ci salaf yi la bokk mm-hmm. ba pare maanaam daf ko jëlee ci salaf yi ne lii moom moy seen mazhab mm-hmm. ba pare ne mazhab bii nga xam ne xalaat bii waxi imam Abu Hanifa la ak imam Muhammad ak imam yu mag yu mel ni Muhammad ibn euh, Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari ak Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani ak maanaam ñi nga xam ne ñooy imam waa ahlu sunnati wal jamaa radiyallahu anhum maanaam di leeral bu tuddee ko bayaanu aqidatu ahlu sunnati wal jamaa di leeral pas-pasu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ahlu sunnati wal jamaa maanaam te bokk na ci moom mooy gis gi mu gis ne mu ne wa naral masha ala xuffi ala xuffayni fil xabari wa safar mm-hmm. bokk na ci li nga xamante ne ñun waa ahlu sunna dañ koo gis mooy ne dagan gi mu dagan ñuy masaaj xuff yi ci suñu teewee niki noonu suñu tukkee mm-hmm. te lool tamit bokk na ci beneen bi nga xamante ne bokk na ci li nga xamante ne euh, euh, moom imam Abu Hanifa rahimahullahu taala da ko tëral tamit mu nekk maanaam loo xam ne dafa bokk ci pas-pasu ahlu sunna te képp ku ci d'accordul yow ci nitu bidaa yi nga bokk mm-hmm. moom mooy ne euh, ñaari cheikh yi moom ak cheikhaani mm-hmm. maanaam mooy ñaari sëriñ yu mag yi mm-hmm. ci maanaam loolu tamit beneen euh, kii euh, bu ñu ñëwee ci ci aqida bu ne wala ci wàllu diine ji noonu général bu ñu waxee ak cheikhaani ñaari sëriñ yu mag yi ñu ngi ci namm Seydina Aboubacar ak Seydina Omar radiyallahu anhuma su fekkente ne mu ne mu ne wa nufaddilu shaykhaani wala nufaddilu shaykhayni ala al-xanatayni mm-hmm. maanaam dañuy gënale ñi nga xam ne ñoom ñooy ñaari sëriñ yu mag yi mm-hmm. ci kaw ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy goro yi yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam mayoon ay doomam mm-hmm. maanaam te moom mooy Seydina Usmaan ak Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhuma loolu dafa bokk tamit ci pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa ah, beneen mbir bi nga xamante ne tamit fii ci wàllu googu la bokk moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy euh, imaam euh, al-Hafiz al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah euh, mi koy indi ci tafsiram mi ngi naan ñun ak chiites yi wala rafida yi wuute nañ ci ñetti mbir ci wàllu tànk bu njëkk bi moom mooy ne tànk dañ koy raxas kenn du ko masa loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy xuff dañ koy mataa te masa ci kaw xuff loolu mën naa ne muy ñaar ñetteel bi ci def moom mooy kaabayni li ñu tuddee alkaabayni maanaam alkaabaani mooy ñaari dojjoor yi maanaam ñun niñ ko gisee mooy dojjoor yi la maanaam muy sëbii ji waaye ñoom niñ ko gisee moom mooy euh, mooy tëstal yi mooy euh, euh, mooy ci ginnaaw tëstal yi fi ngay këddee maanaam ñoom foofu loolu lañ jàpp ne maanaam booy raxas tànk dañuy rax ba foofa maanaam kon ñaar yooyu la ñu wuutee ñun ak siit yi ñetti ñetti masala yooyu la ñu ak siit yi ci masalay tànk maanaam ci wàllu jàpp te loolu lu mata bàyyi xel la euh, kon nag maanaam mu ne wa qaala mu wax Ibrahim muy ibnu Yazid an-Nakha'i rahimahullah mu ne fa kaana mu nekkoon yu'adibuhum di leen yéem lu tax mu leen daal yéem maanaam li anna ndax kat jariran mooy sayyidina Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu kaana nekkoon na min aaxiri ci ñu mujj man nga xam te ne aslama dañoo tuub comme ni nga xamante ne Euh, noonu la ko waxee ci beneen xadis bu nekk ci Sahih imam Muslim rahimahullahu ta'ala mu ne hal aslamtu illa ba'da nuzulil ma'ida ndax man tuub naa lu dul gannaaw parce que dañ ko laaj ne ko ndax loolu mook suuratul ma'ida bi muy wàcc ndax boobu benn la maanaam maanaam avant la wala mu ne mais eh, man tuubuma est tuub naa lu dul ginnaaw bi suuratul ma'ida wàcce ndax moom mi ngi li <coughs> gën a sori li ñu wax mooy juróom benn gën mm-hmm. ginnaaw laataa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di génn àdduna am na ñoo maanaam am na sax ñoo xam ne dem nañ ba ni ñetti weer la am na sax ñu ne dem na ba ñeenti fukki fan dong la nekk yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon kooku bu gisee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam julli masaa ci maanaam masaa ci kaw ku fuy jàpp masaa ci kaw ku fuy julli ci loolu li muy teg tegtale moom mooy loolu amul dara luñ ci luñ luñ ci nat naat maanaam luñ ci eh, naat naatable beneen mbir nag bi nga xamante ne masala bi maanaam ti euh, hadith bi bokk na ko ak masala bi ñu jiitu moom mooy su fekkente ne nag dafa am sobe loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyey ak maliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne su fekkee xam nga dafa am loo xamante ne ñu lu ma tabayi xel mooy sobe bu tooyee loolu moom raxas rek koy dindi maanaam tey nit ki euh, dafa sol ay dàllam wala boog mu sol ay euh, xuffam mu génn Euh, dëgg ci loo xamante ne dafa tooy mm-hmm. loolu moom raxas moo koy dindi ak loxo mm-hmm. bu fekkente ne nag loolu moom ñoom ñëpp dañ cee d'accord mm-hmm. mu def bu fekkente ne li ko li mu laal ci sobe lu wow la bu boobaa dañ koy xoos loolu moom mooy maanaam dañ koy xoos mooy dañ koy masxa loolu mooy mazhabu hanafiyyi ak maliki rahmatullah alayhi amma shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhi ñoom ba tey dañ koy raxas waxoon nañ yi nga xamante ne ñoom yi dañ leen di fomp mm. te du jar du leen di raxas loolu waxoon nañ ko ci kitaabu wudu walillahi alhamdu wal minna mm-hmm. bi uh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala uh, imam al-Bukhari rahimahullahu indiwaat maanaam maanaam fii rek la ko indi ci ci saxiixam rahimahullahu taala amma imaamu muslim indi na ko xadis deux cent douze imaam Abu Dawud indi ko xadis cent cinquante-quatre imaam an-Nasa'i rahimahullah imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro quatre-vingt-treize quatorze imaam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko xadis cent dix-huit ak ak cent soixante-quatorze imaam Ibn Maaja indi na ko xadis trois cent cinquante-neuf ak cinq cent quarante-trois imam Ahmad ibn Hanbal moom in na ko hadith numéro dix-neuf mille cent soixante-huit dix-neuf mille deux cent un dix-neuf mille deux cent vingt et un dix-neuf mille deux cent vingt-trois dix-neuf mille deux cent trente-quatre ak dix-neuf mille deux cent trente-sept kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ hadith bi rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab li haddathanaa Ishaaq ibn Nasr mm-hmm. rahimahullahu ta'aala te moom mooy euh, Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr al-Bukhari moom ak imam al-Bukhari ñoom ñoo fa ñu dëkk mm-hmm. euh, Abu Ibrahim moom mooy dakkantalam Abu Ibrahim as-Sakhdi ta'ala euh, ñu koy tuddee Zakkar mooy mooy laqabam moom ñu ngi génn àdduna deux cent quarante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa bokkoon ci taabi'i taabi'i rahimahullahu taala imam al-Bukhari rek moo solo ci moom mhm. euh, te saa yu ko tuddee daf koy askanale ci baayam mhm. maanaam ci maamam bokk maanaam euh, Ishaq ibn Nasr yéen a ngi fàttaliku bañ ko njëkkee gis haddathana Ishaq rek la waxoon mhm. fekk boobu ñu naan euh, kan la ci Ishaq yi ah voilà yéen a ngi fàttaliku ndax Ishaq ibn Rahawayh la wala Ishaq ibn Nasr euh, ibn Mansur al-Kawsaj la wala wala benn yeneen lañ fekk boobu Ishaq ibn Nasr bii la euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom Husayn maanaam ñi solo ci moom bokk na ci mooy Husayn ibn Ali al-Ju'fi maanaam ci ñoom la solo ak Abu Usaamata muy Hammad ibn Usaama al-Kufi rahimahullah ak ak imaam Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani euh, ak Muhammad ibn Ubayd ak Yahya ibn Adam rahmatullahi ala al-jami' amma ci waa ashaabu kutubu sitta imaam al-Bukhari rek moo solo hadiisam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi mu ne qaala nee na haddathana Abu Usaama te mooy moom gis nañ ko ah gisaat ko Hammad ibn Usaama rahimahullahu taala ibnu Zayd al Kufi rahimahullah hadisam nekk ci ah, kutubu sitta moom moom ñëpp solo nañ ay hadisam rahimahullahu taala an al A'mash gis nañ ko léegi Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili rahimahullahu taala an Muslim te mooy Abu Duha Muslim ibn Subayh al Hamadani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa an Masruq moom it gisoon nañ ko te mooy Abu Aisha Masruq ibn al-Ajda' al-Hamadani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna soixante-deuxième bi sallallahu alayhi wa alihi taalibi Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha nekkoon tamit taalibi saxaaba yu mag yi ko Seydina Abdullah ibn Mas'ud Seydina Ali karramallahu wajha nga xam ne mu xadram la rahimahullahu taala euh, euh, moom euh, rahimahullahu taala bokkoon ci fuqaha yu mag yi nekk jaamukatu yàlla bu mag a mag a mag moom comme liñ liñ ko gise gisoon nañ ay ngëneelam ak màggaayam rahimahullahu taala nga xamante ne bokkoon na ci li mu ràññee ko moom mooy fatwa maanaam bokk na ci ñi nga xamante ne ci fatwa sax ñoom ñu mel ni ñoom Shurayh rahmatullah am dañu daan dellu ci ci moom ci bu ñu bëggee am maanaam yenn euh, masala yu leen lënt yi rahmatullah alayhi euh, mu ne kon moom anil Mughira te moom mooy ibnu Shu'ba radiyallahu anhu waa Kufa lañ ñoom ñëpp waa Kufa lañ mm-hmm. ah, li ko dalee ci Abu Usama ah li ko dalee ci Abu Usama ba Sayyidina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala ñoom waa Kufa boo gisee imaamu Malik rahimahullah doon wax naan masa kufu ci euh, tukki lañ ci ci ci ci tukki lañ koy defe ngir ne hadith yi ko waxoon nañ ko waa Kufa ñëw ko solo moo tax waa ngiram sax bàyyi wuñ xel maanaam topp to maanaam mooy Maliki rahmatullahi alayhim euh, toppuñu euh, imam bi rahimahullah ci bunt boobu voilà lu tax te soloo nañ tamit ci imam te ay wax yu wuute waaye euh, ñoom li ñu ba bàyyi xel mooy ne masa ci kaw ku fii ngir ni xadiis yi ciy wax dafa bari maanaam mutawaatir la bokk na ci xadiis yi nga xamante ne dañoo yegg xam du tawaatur euh, almam almugënga sayyidina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent yeneen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko woote léegi radiyallahu ta'ala anhu euh, moom fekk mi ngi amoon soixante-dix ans rahimahu radiyallahu euh, ta'ala anhu ci ñaari sahih yi waxoon nañ ko ne fukki xadis la ci am ak ñaar yoo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala topp na ci wiitoo ci beneen xadis imam Muslim topp ci wiitoo ci yeneen ñaari xadis mu ne annahu qaala nee na wa waddatu jàppal naa annabiyya yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu kon dañ ciy jàngee ne mënef naa dimbali ngir mu mu jàpp maanaam ci sotti gi ñu koy sottil mu jàpp waaye tegtalewul ne dañ koy jox dañ koy raxasal loxo yi ak tànk yi ak yu mel noonu dégg nga <coughs> foo masaha mu masaala ko fay ñaari ko yi wa sallaamu daal di julli loolu kon day tegtale ne mu def naa jullee ci xuffu maanaam bëri gi nga xamante ne maanaam indi gi mu indi ñaari hadith yi yëpp maanaam te hadith yi waa Kufa ñoom ñoo leen jàngale rahmatullah alayhim ah, ginnaaw gi waa Bukhara maanaam mooy imam al-Bukhari ak sëriñam Ishaq ibn Nasr rahmatullah alayhima ñoom <coughs> solo ko ci ñoom mu ne baabun bunte te te lii yëpp ban raf yu lan moo tax mu waxe daal ak wax wu ngir ne loolu ginnaaw ba mu waxee ci wàllu lu ñuy sol muy wàllu yére ak li nga xamante ne dañ ciy joggi ah di ci jullee te lépp di yor àtte yére maanaam mu daal di indi li nga xamante ne mooy dàll ak xufu nga xamante ne yooyu tamit xeetu yu ñuy sol la ba tey day aju ci wàllu yére maanaam loolu kon moom mooy li mbir yooyu lëkkaloo mu ne baabun bunt bi nga xam bunt bi mooy iza lam yu timma bu fekkente ne matalul as-sujud as-sujud yi euh, riwaaya bi ñëwul ci riwaayatul mustamli rahimahullahu taala hmm. euh, imam al-asili rahimahullah ci riwaayam ci la ñëw moo tax euh, ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci euh, waaye <coughs> euh, dinañ gis ne buntu bi amaan na fii la nekk ba tey maanaam amaan na ngir ne imam al-Mustamli rahimahullah le fait que indiwu ko te imam al-Bukhari dana indi fële ci buntu ca kanam yu lam yutamma ruku' foofu wàllu a lay wax fi mu wax wàllu sujud waaye ba tey mu ñëw indi ko jegeñal ko ci wàll ci yi nga xamante ne ñoom ñooy. Euh, maanaam ci maanaam mu xaw a jegeñ colin gi hmm. maanaam mu indi ci bunt bi ci wàll bi insha allahu taala daal gis tamit beneen yeneen xikam yoo xamante ne tax na imam al-Bukhari rahimahullahu taala jël buntu bi roofale ko fii dugal ko fii euh, beneen bi ci def moom mooy ne euh, ku mel ak imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah moom dafa jàpp ne al-mustamli moo leen gën a dëgër kon xëy na ñeneen ñi ci def xëy na juumte la hmm. waaye loolu Euh, jar nay maanaam mat naa xoolaat ngir ne euh, imaam al euh, maanaam xadis bi maanaam ak buntu bi ba tey amul teqale bu sori par rapport ak buntu yi nga xamante ne moom la ñu weesu ak buntu yi ñu jëm insha allahu taala rawatina buntu bi ci tegu mu ne qaala mu ne bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi axbarana salt ibn muhammad te moom mooy as-Salt ibn Muhammad ibn Abdurrahman Abil Mughira al-Basri rahimahullahu ta'ala dakkantalam nekkoon Abu Hammam euh, moom mi ngi solowee ci ku mel ni Mahdi ibn Maymun ak Hammad ibn Zayd mm-hmm. euh, ak euh, Abu Awaana ak Ghassan ibn al-Aghar ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullahi ala al-jami' ñi bokk ci tabaqa boobu amma ci ñi ci waa kutubu sitta moom imam al-Bukhari rahimahullah moo solo ci moom quinze hadith quinze hadith imam bii mooy bu njëkk bi mooy ñu ngi koy doog a gis euh, imam an-Nasa'i rahimahullahu taala moom solo ci moom benn hadith kese te dafa am ko dox ci diggante moom moom mm-hmm. ci waa kutubu sitta yépp nag yooyu hadith rek da ci am muy fukki hadith benn Ah, amma ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo soloo ci moom ku mel ne Rawh ibn Hatim ak al-Abbas al-Anbari ak Isa ibn Shaza ah, ak Muhammad ibn Mazruq ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala nee na axbarana xabaare nañu Mahdi comme mooy tuddoon nañ ko léegi ci sëriñ bi mooy Mahdi ibn Maymun al-Azdi al-Mu'awwali Mu'awwali rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 172 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Yahya al-Bakri mooy dàqantalam rahimahullahu ta'ala moom tamit waa Basra la euh, rahimahullahu ta'ala bokk ba tey ci taabi'i taabi'i yi euh, hadith bi ñu weesu bu ñu ko xoolee am na lu mu ràññeekoo itam mooy ñetti taabi'i ñoo ci ne hadith bi ñu weesu ñetti taabi'i euh, ñi ngi ci al-A'mash taabi'i la. Ah, ah, muslim taabi'i la Masruq taabi'i la Muslim ibn la Masruq taabi'i la hadith boo ko jiitu itam noonu la demee al-A'mash taabi'i la Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i taabi'i la Hammam ibn al-Harith taabi'i la maanaam ñoom kon bu ñu xoolee ñaari hadith yooyu ràññeekoo nañ ci taa ñetti taabi'i boo xam ne kenn ku ci nekk dafa jëlee ci moroomam ñu doog a jëlee ci saxaaba mm-hmm. loolu day leeral ne hadith mursal lu tax. boroom xam-xam yi di ko ndax wér ndax wér na waa ndax wér na waa wala déet ngir ne léeg-léeg taabi bi mën naa déggee mbir mi ci beneen taabi yi kooku déggee ci beneen taabi yi waaw dégg nga kon asal euh, euh, kon mu ne an Mahdi ibn Maymun moom comme taabi la rahimahullahu ta'ala comme niñ ko gisee léegi hadith mi ñu ngi ci kutubu sitta euh, hmm. mu ne an Waasil te moom mooy Waasil ibn Hayyan al-Ahdab al-Asadi rahimahullahu ta'ala moom dak euh, mooy abu abu abu euh, euh, maanaam moom waa Kufa la rahimahullahu ta'ala Waasil waa Kufa la rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom itam ci taabi'i taabi'i yi la bokk ci siqaat yi la am nañu ne saalihul hadiis wala saduuq rahimahullahu ta'ala uh, moom it ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Abi Wa Abi Wa'il te moom mooy Shaqiq ibn aha Shaqiq ibn Salama moom tamit Kufi Kufi la waa Kufa la rahimahullahu uh, ta'ala fekk na jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa waaye gisu ko gisoo waxoon nañ ne mi ngi gën a adduna ci at bu njëkk ah, ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax moom mu xadaram la mhm. ah, mi ngi nekk noonu mi ngi génn àdduna bi sallallahu alayhi wa alihi mhm. ah, an Hudhayfa man taal bi sayyidina Abdullah ibn Mas'ud la mhm. ta'ala an Abu Abdullah moo dak daafantaram Abu Abdullah Euh, dañ ko Abu Surayha moom euh, mi ngi gane adduna ci trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa hmm? ngi génn adduna trente-sixième année <laughs> ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ci jamono yi euh, ci njaal benn xilaaf Sayyidina Ali karramallahu wajhahu hmm. moom ci ñi nga xamante ne moom ci saxaaba yu mag yi la bokk radiyallahu ta'ala anhum mu ngi génn moom bi muy génn adduna ñeent fukki fan la rawanteeg Seydina Usman Seydina Usman dafa génn adduna rek radiyallahu anhu ñeent fukki fan après moom mu génn adduna radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu moom mooy saahibu sirru nabi moom mooy borom secret yi waxoon nañ ay mbiram radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna Euh, bi moom vingt hadith moom mooy musnadam voilà comme li al-Kirmani wax rahimahullahu taala waaye waxoon nañ ne loolu Kirmani waxoon xëy na ak njuumte daf cee am ndax euh, Cheikh euh, Qutbuddin rahimahullahu taala moom dafa ni muttafaqun rek douze lañ imam al-Bukhari wéetoo huit imam Muslim wéetoo na dix-sept maanaam ce qui fait ëpp na vingt loolu rek day daal ëpp vingt voilà loolu moom moo tax kon xadisam yi gën na bëri loolu euh, rahimahullahu taala euh, mu ne annahu kon moom annahu ra'a naka moom kat gis na rajulan benn waay boo xam ne laa yutimmu doonul woon matal ruku'ahu ruku'am wala sujudahu du caageen sujudam hmm. euh, fa lamma maanaam kon li nga xam ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu indi hadith bi maanaam indi tamit buntu bi moom mooy day wane ni nga war matalee sa sa colin noonu nga war a matalee sëb si jot ak say rukkoo ak noonu nga war a dalee ci biir julli mm-hmm. maanaam colin gi bàyyil xel ni ngay solo parce que bu ñu xoolee waxoon nañ la ko ne la ba julli yële ba ba wàll gële yëpp day traité wàllu colin mm-hmm. lañ la waxoon wala 24 buntu mm-hmm. yooyu nga xamante ne yëpp ci loolu rek lay wax maanaam julli nan la ñuy solo lan moo mat ngir mat suturaal awra naka lay demee et ak lii wër-wërloo ci yooyu daal maanaam fi mu toll man nañ ni gis nañ leen mhm. euh, beneen bi ci def te incha allah di leen gis lan moo tax buntu bi am lëkkaloo ba tey ak sutura awra ndax daan ci ñëw ci hadith bii di ñëw incha allahu taala mhm. waaye euh, mu wax la nela la maanaam si mu jël buntu bi teg ko ci diggante bi ngir leeralal la ne la loolu niñ koy matale ak ni ngay mën a taxawee ak dal gi nga war a dal ci sa biir julli loolu dafa bokk ci li nga xamante ne dafay mottali dafay dafay matal euh, sa colin maanaam tey masalan tey ki nga xamante ne day julli imaginer koo xamante ne li mu dafa de dafa mat rek te yam ca mu mat muy julli di pare pare xëy julli gi kooku boobu moytuwul awraam dana muññeeku maanaam loolu maanaam boobu amal na moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi bunt bi fii lool la noo xam ne dinañ ko leeral bu ñekkee ci hadith bi mm-hmm. insha allahu taala walillahi alhamdu wal minna maanaam mu ne kon fa lam ba mu gisee kooka nga xam ne doon woon matal rukoo am te doon woon matal sujjóotam moo tax mu ne fa lamma ba nga xamante ne qada la noppi pare na salaata o jullem qaala mu wax la woo ñeel ko Hudayfa mooy ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala ma sallayta yow julli woo mm-hmm. maanaam kon dañuy gis ne kon ndegete dañuy euh, ki nga xamante ne bi bii julli dafa sëgg siggi def nii maanaam parax parax subhaanallah léeg-léeg gis koo xamante ne muy julli ni muy def maanaam euh, bu jugee diggante rukoo bi ak bi muy sujjootaat maanaam taxaw boobu daanaka du ci jaar maanaam ni mu defee nii sawel nii rek lay ci lay déparé waaye dem ca kanam sujjootaat maanaam loolu nga xamante ne ak yeneen ak yeneen yu mel noonu euh, yo loolu kooku fu ko def julli boobu te bokk na ci li koy dëgëral moom mooy euh, xadiisu kaw kaw bi mooy bi mu naan ak xadiisul musii'u li salaatihi xadiisu ki nga xam ne moo doon ñaawee julleem daañ ko gis insha allah nga xamante yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañu ko izhab fa salli fa innaka lam tusalli demal nga julli parce que yow julli wuloo boo ko julli waatal ne déedéet demal nga julli parce que li nga def tuddul julli loolu la ko wax maanaam nga gis ni fii tamit daf ni ko maa ta yow lii nga def du julli du julli mm-hmm. ah mu ne ah, qaala mu wa ahsibuhu te jàpp na ne qaala daf ni ko sax mhm. euh, bu ma fàttalikoo lam ko wax sax dañu ko law mutta boo dee woon mutta kon de da nga dee ala xayri ci lu bokkut ak sunnati sunnay Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii le fait mu wax ko lii lu mat a euh, ndax baatu sunna mooy lépp loo xamante ne te loolu euh, ngir ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi hadith bi dafa tax masalan Hanafi yi rahmatullahi alayhim jàpp ne ab tumaaniina dal loolu du farata ci julli waaye sunna la ngir ne fii def ni ko sunna maanaam doo deewee sunna yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mhm. waaye nag ñu moom ñu bàyyi xel ne maanaam baat bii ni mu ko mhm. loolu noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. mu law mitta ala hada la mitta ala millati ghayri Muhammad noonu la ko wala ba ala ghayri millati Muhammad loolu moo tax eh, moom it mu jëlaat même baat bi yeneen ci bi utilisé sallallahu alayhi wa sallam ngir répété waat même baat boobu mm-hmm. waaye. sinon daka daan da ko naroon a wax ne ko yoonu rasulillahi wala nabiyillahi sallallahu alayhi wa sallam hmm. maanaam doonu woon wax turu yent yàlla Muhammad bi noonu rek hmm. sallallahu alayhi wa sallam saamu teg maanaam xeetu buy wane ni rasulillahi wala nabiyillahi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko gisee hmm. boobu ba léegi kuy tudd yent yàlla Muhammad ci ñoom sallallahu alayhi wa sallam du du du ko sàllam loolu mooy li jaaru loolu mooy li war li tax fii mu def ko mooy ne yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam moo jëfandikoo jëmmi baat boobu moom mu bëgg a jëfandikoo jëmmi baat boobu ngir nettali maanaam lii yeneen bi sallallahu alayhi a nettali loolu kon lu mat a bàyyi xel la beneen bi ci des moom mooy ne euh, kon masala bi nga xam ne moom la fuqaha yu wuute rahmatullah alayhim fii nag loolu xaqiqatan moo tax borom xam-xam yi rahmatullah li ñuy sàmmoonteeg wuute yi borom xam-xam yi yëpp mm-hmm. dañ ni bu la ab xanafi yi mm-hmm. te fekk moom mu jàpp ne wuli bu maanaam tumaani dal gi bokkul ci julli yi maanaam du farata ba tax muy julli di par paraxee ko bu boobaa yow bul julli ci ginnaaw parce que dal gi dafa am solo ci julli baatu sunna fii nag tegtalewul li fuqaha yi di wax sunna wala usuliyyu yi di wax sunna ñoom xam nga da buñ naan par exemple julli farata maanaam maanaam julli ñaari rakka ginnaaw tisbaar sunna la mm-hmm. loolu usuliyuune yi suñ ko waxee loolu parfois ñu ci léeg man wala fuqaha yu plutôt suñ ko waxee loolu lañ ciy namm mhm. maanaam mooy li muy tegtale mooy du farata mhm. waaye bu ko usuliyuune yi waxee rahmatullah maanaam ne par exemple baax baatu sunna léeg-léeg ñu jëfandikoo ko ne alquran ak sunna mhm. maanaam boobaa day daal di nekk benn ci balluwaayu sharia euh, te loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax Seydina Xudayfa wax ko radiyallahu anhu ndax saxaaba yi amuñu woon lii farata la lii sunna la saxaaba yi baat boobu daanuñu ko jëfandikoo mm-hmm. lii mooy farata lii sunna la euh, lii ngëneel la lii sib lu ñu sib la lii xaraam la yo maanaam noonu euh, tekkale googu ñoom daanuñu ko def mm-hmm. ñoom li ñu amoon rek mooy sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoonu yenente bi millat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lañ amoon hadiyu nabi sallallahu alayhi wa sallam gi loolu lañ amoon alquran ak sunna lañ amoon amuñu woon comme ni ñu teqalee mbir yi loolu bi ñu ñëwee ci jamono yu mujj yi ci ginnaaw ngir nag war a teqale ci la ñu commencé teg donte ñoom xamoon nañ ne mbir yi ëppante nañ doole am na lu ñu tuddee farata am lu ñu tudd loo xamante ne du fa yëggul niveau farata mm. waaye quand ci mbaaxu yeneen ci bi la bokk mm. sallallahu alayhi wasallam et cetera loolu amoon na mm. xamoon nañ ko itam mais maanaam nomenclature boobu maanaam ni lii euh, moom lañ naan farata lii lañ naan sunna lii lañ naan et cetera xam-xam bii lañ naan tafsir xam-xam bii la ñuy tuddee hadith xam-xam bii lañ tuddee euh, fiqh yooyu ñoom amuñu ko woon moo tax bu ñu ñoom bu ñu jëfandikoo baatu fiqh teg téléwul ñun li ñuy wax ci xëde moo tax sal ba ci salaf yi bëri na ci ñoom bu ñu jëfandikoo baatu karaaha loolu waxoon nañ ko mm. ci jotaay yi weesu mm. léeg-léeg bu ñu waxee baatu karaaha maanaam lu ñu sib mm. ak ñun bu ñu waxee lu ñu sib du benn ndax ñun suñ ko waxee waxu usuli yu ne yi la ak fuqaha yi ñoom nag bu ñu waxee loolu mën nañ tekki rek lu xaraam tout simplement mhm. mën na mboolem lu ñu tere ñoom baatu ci biir ci lañ koy dugal mhm. léeg-léeg tamit hatta imaamu Maalik rahimahullah léeg-léeg mu ne lii di dama ko sib mhm. fekk la mu ca namm mooy euh, mooy bugguma nit ñi jàppe ko farata moo tax mu ne lii dama ko sib imaamu Maalik rahimahullah voilà comme loolu maanaam ak comme par exemple bu naan sujjóotu euh, euh, euh, tari tari hal ata ala al insani sourate sajda ak mhm. hal ata ala al insani ajjuma mhm. te loolu yeneen ci saa presque daa iman noonu la daan jullee ajjuma jour ajjuma ci suba mhm. ñaari saar yooyu la daan jiitee nit ñi julli mu ne dañ mu ne man dama xam ngeen ni imaamu Maalik ñemewut taxaw yeneen bi sallallahu di def dara yaa ko mu ne man dama ko si maanaam lim ci dam parce que li mu wax da koo leeral mu ne damay bañ loolu mooy baat dama ko sibbi mooy damay bañ nit ñi jàppe ko farata te hatta ñu daan jóge ci kaw ga dañ daan ñëw ne julli ajjuma ñeenti rak kii la ñetti rakkaa la maanaam suba ajjuma gi suba gi ñetti rakkaa la lu tax parce que comme sootu sajda am sujjóot mhm. léegi buñ jullee ba pare daal di sujjóot daal di jógaat muy ñoom ñu jàpp ne kon ndekete julli suba <laughs> eh, àjjuma gi ñetti rakka la maanaam loolu moo tax maanaam mu wax dama ko sik wala léeg-léeg mu ne lii xamuma ko par exemple eh, subhaana rabbiyal aala eh, nga wax ko ñetti yoon boo rukkooyee mu ne xamuma ko xam ngeen ne loolu moom Maalik mënu ko mm-hmm. mais xamuma ko bi li muy tekki mooy xamuma ko en tant que farata mm-hmm. maanaam loolu moom moo tax yooyu yëpp mat nay bàyyi xel ci waxu nu boroom xam-xam yi surtout ñu njëkk ña mm-hmm. rahmatullah alayhi surtout ñu njëkk ña mm-hmm. euh, kon fii sunna maanaam fii li muy tekki mooy mboolem lu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax mm-hmm. wala mu def ko wala mu saxal ko ci zahir ak ci baatin léeg-léeg gis koo xamante ne danaan na rek doyul kooku mooy li muy tekki mooy xaamul dara dara parce que sunna su doyul vraiment dara du doy sunna parce que moom dafa jàppale ne sunna mooy jëfu zahiri mhm. alors que déedéet sunna mooy mbooleem mhm. ci biiram ak ci bitim ci mbooleem martaba ji mhm. loolu mooy sunna dégg nga loolu nag waxin jooju nag moom la waxee fii kon loolu terewul ne tumaaniina farata la lu tax dal yi nit kii dal dal gi nag li muy tekki mooy su fekkente ne saa yoo jullee place boo toll nga taxaw fa taxawin woo xam ne ku la seen day xam ne kii day nangam la def maanaam comme boo rokkooee nga rokkoo rokkoo boo xam ne taxaw nga fa taxawaay boo xam ne danañ xam ne kii lii la def complètement te lii la ci jublu boo jógee ba taxawaat ñu xam ne taxaw bii kii lii daf koo bëgg parce que ni mu ci taxawee temps bi mu ci jël mooy wane ne. nekkul rek lu lu lu ko dab mais lu mu bëgg def la te def na ko maanaam nga gis ne temps lay jël waaye julli boo xamante ne sëñ bi euh, euh, yow bu la fekkee ngay jàpp su la fekkee ngay jàpp doo mën a am benn rakkaa ci julli bi sëriñ bi ah même dee place bi ñuy jullee ngay jàpp moom bu ñu kàbbaree bu ñuy liqam fekk yaa ngay jàpp yaa ngi tàmbalee jàpp wala yaa ngi ci digg bi xamal loo gaaw gaaw waxuma jàpp waxuma jàpp ñu ñu kii ji de mais jàpp ñi nga xam ne sax danoo gaaw ñi nga xam ne seen jàpp une minute wala une minute et la da dañuy julli lu tax parce que tellement que julli bi dafa gaaw allahu akbar allahu akbar maanaam noonu la mbir mi maanaam kii kii kii ki ki di ki di ki di jottali sax du am temps wax allahu akbar bi ba mu mat ba muy en tout bu koy wax wa keneen ci wax na bi ci def maanaam nga xam ne noonu la ñuy tegalantoo loolu xam ngeen ni euh, kooku ak dal amu ca mm-hmm. dégg kon xadis bi lool dañuy wane ni kon dal googu farata la loolu mooy mazhabu euh, maliki ak xanaa ak ak ak ak euh, maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim euh, xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat xadis numéro 791 ci buntu iza lam yutimma ruku' waxoon nañ la ko léegi mm-hmm. ne la jëmmi xadis bi la indi fële waaye càlla lay du sax nekk benn mm-hmm. moo tax euh, moo tax ñu gis ne lii im ne ne du njuumte maanaam lii nii mu saxee nii nii la du njuumte mm-hmm. euh, dina ko indiwaat tamit hadith numéro huit cent huit mm-hmm. foo xamante ne tamit daf koy tuddee baabu iza lam yutimma sujud mm-hmm. buntu bu matalul sujud maanaam indiwaat ko ngir tamit leeralaale mm-hmm. euh, boobu nag même càlla léegi lay doon boobu même càlla léegi lay doon maanaam ngir ne daf koy indi fii indi ko fële ngir saxal ko ci ñaari bër ngir leeral ko mm-hmm. ci ñaari mbir maanaam ngir gën ngir ngir leeral ne lii bu dee dama nekk di toppatoo wàllu julli gi la mm-hmm. et que su ma parax paraxee mën naa wuññi sama awra fee mu indi ko ngir jëmmi bi mu bokk ci biir julli gi mu ne euh, na naka noonu imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro 1312 ngir ne càllale gi euh, comme niñ la ko waxe woon euh, voilà as-Sabt ibn Muhammad rahimahullahu taala imam moom moo ko solo moo tax ashaabu kutubu sitta hadith bi mo imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 23250 ak 23360 te kon waa saabu kutubu sitta moom rek moom ñoom ñoom eh, ñoom ñaar mooy imam Bukhari moom an-Nasa'i rahmatullahi ma ñoom ñaar rek ñoom ñoo ko solo eh, rahmatullahi alal jami' mu ne baabun buntu ngi nii muy yubu di day feeñal dab'ayhi eh, ñaari suufas poqataan maanaam përëg hmm. maanaam përëg mooy përëg mooy lii mooy lii ni waaye nag poqataan ah mooy lii hmm. voilà côté door ah. Euh, waaw ginnaaw gi gi waaw waaw ak bërëb bi lii yëpp përëg la tudd mooy mooy triceps biceps biceps lañ koy wala triceps triceps bi voilà mooy triceps bi voilà mooy përëg bi dégg nga euh, ak li nga xamante ne moom moo ci aju ci waaye li mu ci nam mooy poqataan yi maanaam li nga xamante ne moom mooy boo jëlee sa loxo nga teg ko ci poqotaan bi lii lii ni partie bi ba fi muy feeñee loolu loolu lay wax ne su fekkente ne nit ki euh, daf ko maanaam dafa feeñ buntu su loola feeñee wayu jaa fii te mu sore loxo yi përëg yi fi sujjóot yi ci sujjóot mm-hmm. maanaam muy julli mu sore la përëg yi ci sujjóot ji maanaam mu yaatal ko mm-hmm. loolu euh, kon Euh, mu ne maanaam loolu lay leeral fii maanaam loolu nag li tax mu wax ko euh, hadith bii di ñëw insha allahu taala mooy leeral buntu maanaam li mu aju ak suturaal awra mm-hmm. li ci aju loolu mu hadith bii di ñëw insha allahu taala moo koy leeral mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab lay akhbarana Yahya ibn Bukayr waxoon nañ la moom ibn Abdullah Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu taala Abu Zakariya al-Misri wa Misr rahimahullahu ta'ala muy gën a adduna cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent trente-et-unième année ginnaaw gàddaay Yonent al-Bukhari rahimahullah moo solo ci moom euh, ñi nga xamante ne euh, imam Bukhari solo na ci moom cent soixante-dix-huit hadith imam euh, Muslim moom solo na ci ñaari hadith dafa am ko dox ci diggante moom Ibnu Maaja ñetti xadis imam At-Tirmidhi moom ko kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom rek ñoom ñoo solo eh, eh, maanaam eh, imam Abu Dawud ak imam An-Nasaa'i rahmatullahi alayhi ma tudd solowuñ ci moom ñoom ñëpp solowuñ ci moom rahmatullahi ala al-jamii' qaala mu ne haddathana nettali nañu Bakr ibn Mudar maanaam dina indi imam Layth xam ngeen Yahya ibn Bukayr yéen a ngi fàttaliku saa yoo leen ko déggee hadda Layth lay wax Ah, waaye dina ko indi ci mutaabaat yi fii indiwu ko fii mu ne qaala haddathana Bakr ibn Mudar mooy Bakr ibn Mudar ibn Muhammad ah, ibn Hakim ibn Salman Abu Muhammad mooy dakantalam rahimahullah Abu Muhammad al-Misri moom it waa Misra la ah, dañ koy tamit Abu Abdullah moom mi ngi gane adduna centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom tamit imam al-Bukhari moom moo soloo ay xadiisam maanaam euh, juróom ñeenti xadiis la imam al-Bukhari am ci moom rahimahullah imam Muslim am ci moom ñeenti xadiis imam Abu Dawud am ci moom ñetti xadiis imam at-Tirmidhi am ci moom fukki xadiis imam an-Nasa'i am ci moom juróom ñetti xadiis kon ñoom ñëpp soloo nañ ci moom xadiis ba mu des Ibn Maaja maanaam moom axrajahu al-jamaa siwa Ibn Maaja rahmatullahi alayhi al-jamii' hmm. euh, kon Euh, kon càllale bi maanam loolu dafa bokk ci li raar tamit maanaam mooy ne léeg-léeg càllale yi dafa am léeg-léeg mbir yu ci raar mooy euh, ku nekk ci biir càllale gi maanaam nekkul ci kaw ba pare ak xam ko bu tey solo wuñ say xadiis mm-hmm. gis ne lii bii ci la bokk te am na léeg-léeg ñu gis ko mm-hmm. mu ne euh, mu ne am ja Jaafar Euh, te moom rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Sharahbil Ja'far ibn Rabi'ata ibn Sharahbil ibn Hasanata al-Kindi rahimahullahu ta'ala kon niñ ko gisee dàqantaam ne kon Abu Sharahbil al-Misri moom mi ngi génn adduna 135e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala nee na shaykhun thiqa sëriñ bu a waaw. te maanaam min kaana min ashaabil xadis mm-hmm. euh, ci waa euh, xadis la bokk kon moom mu bokkoon ci taabi'i euh, taabi'i rahimahullahu taala mu ne qaala mu ne mu ne an an ibn Hurmuz mm-hmm. rahimahullahu taala te moom mooy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj rahimahullahu taala Ah, li ki mu li mu gën a siiwee nag mooy liñ koy liñ koy wax al-A'raj ah, eh, dañ koy wax tamit Abdurrahman maanaam léeg ñu wax ko Ibn Hurmuz comme fii nii léeg-léeg ñu wax Abdurrahman moom Abu Dawud wala Abu Hazim al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom daanu faral di nekk an A'raj an Abi Abu Zinad an ëpp waaye fii moom dañ koo wax ñu ne mun a qaala am mu ne an Abdullah ibn Malik ibn Buhayna lii moom lañ koy bindee comme li imam an-Nawawi wax rahimahullahu taala Abdullah ibn Malik ibn Buhayna maanaam nga gis ne ibn bi ci tegu ci Buhayna laataa Buhayna dafa am alif ngir ne yaayam la Buhayna yaayam la maanaam euh, ngi loolu du du ne Malik xam nga moo tax tey buñ naan ibn Umar mm-hmm. bu normalement ibnu Umar comme du ma du du du du maanaam dañuy dañuy def alif ci kanam waaye buñ ne Abdullah ibnu Umar duñ def alif ci ibnu bi dégg nga qaala ibnu Umar day am alif waaye buñ ne Abdullah qaala Abdullah ibnu Umar du am alif ci ibnu bi voilà fii tamit Abdullah Abdullah ibn ma ibn li mu gën a siiwee nag mooy Abdullah ibn Buhayna mm-hmm. léeg-léeg ñu mel ne moom Abdullah ibn Malik waaye léeg-léeg ñu wax Abdullah ibn Malik ibn Buhayna maanaam euh, Malik bi bu ko defee dañ koy tanwiin ibn Malik ibn Buhayna mm-hmm. ibn Buhayna bu boobaa alif bi ñu euh, def ko ci euh, muy Abu Muhammad Euh, rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cinquantième année la ñu ne cinquante-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci sahaaba yi la bokkoon radiyallahu taala ci nga xamante ne ñoom ñu jiitu ñu la woon euh, radiyallahu taala anhu bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññeekoo ko woon euh, mooy da daan bari lu mu daan jàng alquran naka noonu nekkoon na tamit koo xam ne ndax bokk na ci li mu ràññee ko ko moom comme Yahya ibn Sa'id al-Qattan li ñu waxoon ci moom mm-hmm. ba mu des tabaski korite mm-hmm. te ne ko noonu bés bu jot daan na bi mm-hmm. euh, sahaba bi moom tamit euh, moom moo soloo julli euh, jamuj ji moom moo ko solo insha allahu taala daan ko maanaam bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam julli timis daal di jóg ci ñetteelu rakka bi au lieu toog voilà xadis boobu moom mii moo ko solo mhm. euh, insha allahu taala ñu ko gis kon moom dana Abdullah ibn euh, euh, Malik ibn Buhayna mhm. radiyallahu taala an anna nabi bëriwul na xadis yi mu mhm. anna nabi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na ko xam ne iza salla saa yu daan julli farraja da daan tàqale farraja da daan tàqale bayna yaday diggante ñaari loxo bi hatta mbéte yabdu daan na fay bayaada weexaayu ibdu tayyi ci foqataanam yi moom loolu la daan jullee sallallahu alayhi wasallam bu daan bu daan euh, sujjóot da daan euh, yaatal loxo yi ba nga xamante ne weexaayu poqataan yi da daan feeñ loolu nag moom la li ëpp ci borom moom mi rahmatullah loolu la ñu wax ne loolu mooy li ëpp li li gën ci góor te loolu hadith la boo xamante ne euh, ñu bëri solo nañ ko sayyidat Maymuna solo na ko sayyidna Abdullah ibn Abbas solo na ko sayyidat Ummu Salama radiyallahu ta'ala solo ko sayyidina Abdullah ibn Malik ibn Buhayna bi radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom ñëpp solo nañ xadis noonu mm-hmm. xadis yooyu ñi ngi ci téere yi xadis yi yaatu ci bëri ci mm-hmm. euh, loolu nag dañ koy wax ngir ne euh, képp ku ne euh, ku ŋàññ loolu ne wéy loolu jaaduwul yéen ci loolu xanaa yeneen bi amutoon yére wala yooyu parce que ñoom dañoo gis fokkotaani yeneen bi saa ni mu weexe ngir comme li Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ne ngir ni mu yëkkati loxo yi bi muy sujjóot euh, ki ci def ne euh, Sayyid euh, Maymuna radiyallahu anha ne même ab mbote bu bëggoon a jaar ci diggante ñaari loxo yi bu mu sujjóotee samp ko bu fa bëggoon a jaar mbote maanaam ci diggante maanaam diggante moom ah, ak ci suuf mbote bi dana ko mën a jaar. maanaam kon nga xam ne da koo sax bu dëgg yëkkati ko voilà dégg nga loolu moo tax loolu mooy li gën waaye tamit loolu mooy nit ci suy jullee moom doomu mais man te julleeloo ak sàpp bi ba pare def loolu day nit ñëpp maanaam nit ñi duñ mën a julli mhm. loolu tamit euh, <coughs> beneen mbir la moo xam ne bu mën a bàyyi xel la beneen bi ci def mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah muy xanafiye yi saaf maaliki ak saafiye rahmatullah alayhim mooy dañ ni jigéen tamit moom maanaam bu dee jigéen la li gën ci moom mooy mu mu muswa mu wàccee loxo yi maanaam mu bañ koo euh, mu bañ koo yaatal amma xanaa bi lay rahmatullah ñoom qaa'ida bi ñuy topp mooy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne an nisaa'u shaqaa'iqu rijaal fil ahkaam wa ghayriha jigéen ñi yenent bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam hadith la bu nekk sunan imam Abu Dawud donte euh, rahmatullahi euh, donte borom ko wuute nañ ndax wér na wala ñàkk na wir na wala wérul mm-hmm. waaye acte bi ci aju loolu borom ko bi d'accord nañ ci masala boobu mais mm-hmm. jigéen ñi ñoom ak góor ñi ñoo bokk ndey ak ci acte yi mm-hmm. ak ci leneen li muy tekki mooy su amee benn acte yi diine maadaama amul dalil bu leer bu leer leer buy wane ni jigéen ak góor war nañoo tàqalikoo fii fekk dalil bi leeru bu boobaa du du du duñ koy te ñoom nee nañ amuñu dalil hmm. xaqiiqatan amaan na loolu la amuñu dalil buy wane ne euh, jigéen wuute na góor ni muy jullee hmm. parce que ni yeneen bi sallallahu ni mu ko jàngalee dong noonu lañ koy defee hmm. te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom moom nii lay def te dani sallu kamaa ra'aytumuunii usalli jullee leen kéem ni ngeen ma gisee may jullee te gisuñu ko mu jullee neneen am maa lu ñu wax naan ci cosaanu jigéen nag cosaanam mooy daa war di gën di suturoo di gën di wat mm-hmm. loolu euh, mën naam bu fekkente ne dafa am luy feeñ ci ay cërëm waaw du ko def mm-hmm. waaye bu fekkente ne bu jullee noonu dara du feeñ ci cërëm loolu xaqiqatan gisuñu lu mën a teg tegtale ne am na maanaam ne neneen la war a def lu bokkut ak ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee doomu te loolu booba loolu day dëgëral bu baax ma nga bu xanaa Hanaabila rahmatullah alayhim dégg nga mu ne waqa waqaala wax na al-Layth te moom mooy moo tax ku ne euh, xanaa yeneen bi amuloon yére ba tax muy def loolu liñ ko war a laaj mooy yow xanaa xamoon yeneen bi moom sallallahu alayhi wasallam nii la doon def maanaam ndax amoon na yëre wala amul yére yëre bu question bi beneen bi ci def mooy dañ ciy xamee ne fokk du awra ci góor. yooyu kon <coughs> gisoon nañu nga xam ne moom mooy awra ci góor mm-hmm. walillahi alhamdu wal minna mm-hmm. mu ne wa qaala al-Layth te moom mooy al imaam Abul Haaris al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu ta'ala gane àdduna 94 ane ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 175e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon waa Misra. maa ah, ngi gis ne hadith bi kon ni ñu gis ne waa Misra ñoom ñoo ko solo rahmatullahi mu ne haddathani nettali na ma Jaafar ibn Rabi'a te wax nañ ko mooy Jaafar ibn Rabi'a ibn Sharabil Abu Sharabil al-Misri rahimahullahu ta'ala nahwahu wax ju mel nii maanaam hadith bu mel nii rahimahullahu ta'ala ah, kon. loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo euh, te xadis boobu imam al-Bukhari rahimahullah dana ko indi te imam Muslim rahimahullahu taala tamit indi na càllale googu nga xamante ne moom euh, moo ñëw ci euh, riwayat imam al-Layth ibn Sa'd rahimahullahu taala mu ne te kon hadith bi imam al-Bukhari indi na ko maanaam li nga xamante ne moom lañ ci nam moo moo tax dafa am rapport ak ak ak sujjóot bi dafa am rapport ak lan ak ak ak ngir ne noonu boo ko defee ba tax ñuy gis përëg yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñuy gis poqataani ni mu weex ak yooyu loolu day tegtale lan mais euh, kon euh, sujjóot gi maanaam bu boo sujjóotee léeg-léeg bu loolu feeñee loolu bokkul ci liy wuññi awra mhm. waaye nag su dee ci jigéen la bu fekkente ne day wuññi awraam boobaa da koy daal di voilà day daal di tëju bu fekkente ne nag du wuññi awraam comme li xanaa bi lay wax rahmatullah loolu dàqantewul ak mhm. li nga xamante ne moom mooy li jaadu ndax loolu mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam ah, kon gis nañ hadith na ko hadith numéro 807 hadith imaamu Muslim indi na ko xadis numéro quatre cent quatre-vingt-quinze euh, imaam An-Nasa'i xadis numéro mille cent six imaam euh, Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro vingt-deux mille neuf cent vingt-trois ak vingt-deux mille neuf cent vingt-cinq euh, rahmatullahi ala al-jami' kon dañuy gis ne xadis bi kon euh, imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom solo wuñ ko rahimallahu al-jamii léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne gis nañu yi yëpp nga xamante ne dafa aju ci buntu euh, buntu euh, léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala day indi wàllu xibla mm-hmm. di wax nag léegi ci di leeral xibla ndax lan ndax bu ñu ginnaaw bi ñu su bi ñu amee euh, euh, nit ki bu julli jotee li muy njëkk bàyyi xel mooy ana naka lay suturaale awram gannaaw ga nu muy def mooy nu muy jubloo xibla jublu xibla nag dafa nekk loo xamante ne sart la ci biir julli su fekkente ne nit ki mën na koo def te te maanaam amul dara maanaam mën na ko loolu bu ko bàyyee jullim du baax dégg nga moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon indi maanaam kon buntu yii di ñëw ah ci wàllu xibla lay wax buntu yii di ñëw yépp ci wàllu xibla lay wax mu daal wax ne baabu buntu fadli ngëneelu istiqbaalu jublu al-qibla ta xibla bi maanaam xibla nag li nga xamante ne moom lañ koy wax maanaam liñ naan xibla mooy kaaba bi comme li nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala fa walli wajhaka shatra al masjid al haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra maanaam na nga jël euh, na nga na nga jël sax euh, fa walli wajhaka jël sa xar kanam nga féetale ko wàllu jumaay kaaba gi maanaam jumaa ji ñu xormaal gi jàkka ji ñu xormaal gi fépp foo leen mën a nekk nag na ngeen jël seen xar kanam ngeen jublu ko ci wàllu boobu mm-hmm. kon loolu moom moo tax moom mooy xibla bi xibla bu mag bi waaye nag euh, moom loolu nag moo tax bu ñu waxee ci diine xibla rek loolu la ci jublu euh, amma te am na nag ci lek léeg ci yenn hadith yi ñenn ñi ci borom ko moom rahmatullah am di gis ni ñaari xibla la ñuy wax maanaam xibla bu njëkk bi mooy mooy mooy mooy masjidul haram mooy kaaba bi ñaareelu xibla beneen bi moom mooy baytul maqdis waaye mu am beneen mbir boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la ci wàllu xibla te loolu mu nit ki moom la war a njëkk bàyyi xel maanaam mooy ne jëmm yi seen xibla mooy kaaba bi waaye nag xol yi seen xibla mooy borom bi ci jëmmi boppam subhaanahu wa moo tax mu ne fa aynama tuwallu fa samma wajhullah foo leen mën a jublu xam leen ni foofu nag yéen a ngi jàkkaarloo borom bi yàlla subhaanahu wa taala loolu moom moo tax kon moo tax mu ne ci beneen nit ki buy jullit Ah, bu mu tufli ci kanamam ngir ne yàlla moo jàkkaarloo mu nekk ci kanamam kon nag loolu moom moo tax sa xol xattaa maanaam nga nekk ci biir julli te waxoon nañ ne julli googu da nit ki daf cee war a sax moo xam mi ngi ci biir julli wala da cee génn maanaam mi ngi ci biir julli bi ñuy wax maanaam juróomi julli wala julli yu mel noonu ci naafil wala mi ngi ci biti waaye mi ngi sax ci biir julli bi maanaam mooy xolam mi ngi sax ci dekk ci biir julleem mooy ne borom subhaanahu wa ta'ala la war a def qibla beneen bi ci def moom mooy ne ci buntu sharia la jublu qibla nekkee loo xam ne dafa war maanaam jublu qibla bii ñuy wax ni ci buntu sharia la waree waaye ci buntu xaqiqa jublu ci borom subhaanahu wa ta'ala mooy li war maanaam nit ci xolam waru koo jëmale fenn fu dul ci yàlla borom subhaanahu wa ta'ala am na nag différence entre ki nga xamante ne dafa jël jëmmum jublu ko jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy kaaba gi ak ki nga xamante ne moom xolam mayul kenn muy jublu fenn fudul ci borom kaaba gi maanaam ki nga xamante ne tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam kon te loolu noonu mooy tax nit ki di mën di julli saa ku nekk nekk daa iman ci biir jullim mooy muy nekk koo xam ne lépp lu def daf koy def ngir yàlla illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la lu dul xanaa di sàkku jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'aala moom mi nga xam ne moom mooy aji kawe gi loolu moom moo tax bu ñuy julli ñuy tàmbalee baatu allahu akbar ngir wane ne yàlla rek fi màgg moom rek ka leneen lu dul yàlla ci kanamam neen la moo tax yàlla rek ka màgg loolu noonu nga war a génnee ci biir julli gi moo tax xataa booy génne ci jur bu jur boo ne asalaamaaleykum waxoon nañ gisoon nañu xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bañoon fay nit ki julli xadis Abu Juhaym bi radiyallahu anhu ci buntu euh, bi mu ne dama bañoon parce que li tax mooy buggul woon tudd turu yàlla te fekk nekkul woon ci laab bu tiim mu ndax mu ne asalaam parce que lu tax ngir ne baa baatu asalaamu ci turu yàlla yi la bokk mm-hmm. mooy ki nga xamante ne. moo mooy mooy mooy borom mucc ndax dafa mucc ci lépp luy ayib mooy assalaamu mooy ki nga xam ne dafa mucc ci lépp luy ayib te it dafa mucc mucc gu toll ne kenn mënu koo dab te kenn mënu koo matal te kenn mënu koo xam niki noonu euh, dafa nekk ki nga xamante ne moom moo musal moo dem mbindeef yi ci anam goo xamante ne euh, kenn ku ci nekk wala lenn lu ci nekk la war ca yow. moom moo tax ba du du jaxasoo ak leneen maanaam tey euh, euh, nit ki par exemple ay ay ay ay gènam mënuñoo jaxasoo ci anam goo xamante ne day jaxasoo ak geni golo wala geni mbaam xuux wala geni euh, gaynde bu ko defee dootuñu xamante lu mu doon maanaam dafa préserver maanaam moom yëpp dañ parallèle yëpp dañ parallèle ci anam goo xamante ne dara du jaxasoo ak leneen ngir ne borom subhaanahu wa ta'aala lenn lu ci nekk xaqiqam la moo tax ndox ndox lay doon ngelaw nekk ngelaw suuf nekk suuf takk takk nekk takk takk et cetera ndax yooyu yëpp amul benn boo xamante ne dana perturber moroomam génne ko ci xaqiqa voilà nit ñi baax ñi nekk ci lu baax ñu bon ñi nekk ci lu bon loolu yëpp ci xaqiqa yi yàlla teg la loolu nag borom subhaanahu moom mii di assalaam euh, moo tax booy sëlmal nga ne assalaamu alaykum maanaam mooy yàlla maanaam mi ngi mi ngi ci maanaam euh, mu ngi leen di surveiller nag léegi yàlla mi asalaam kon yow boo paree ci julli maanaam moment boobu nga war a gën taxawaat ne ah yàlla ngi may surveiller maanaam yow sax ci nga war a gën a taxawee ne ah ah voilà te loolu mënoo koo def lu dul ngay jublu qibla te jublu qibla li muy tekki mooy nga jublu ci yàlla. voilà lu jublu ci yàlla ah subhaanahu wa ta'ala dégg nga moo tax mu ne imaam al-Bukhari kon rahimahullahu ta'ala di wax ci buntu bi baabu buntu fadli ngëneelu istiqbaal jublu al-qibla qibla bi mu ne yastaqbilu ah, day jublu lépp ah, ci buntu fara ci buntu sharia la jublu qibla nekke lu war loolu daan ci ñëw insha allahu taala mu ne yastaqbilu day jublu bi atrafi rijlayhi ci cati baaraam bi maanaam lii lu mat a bàyyi xel la mooy nag sa catu baaraam yi yëpp dañuy jublu qibla bi tànk yi te loolu du bi ngay tàmbalee julli kese ba bi ngay paree julli maanaam euh, loolu moo tax boo taxawee sa cati baaraam bi dañuy jublu qibla sooy sujjóot sa capi baaraam yi da nga koy samp mu def nii jublu xibla soo toogee da koy samp mu def nii jublu xibla ah, ak cati baaraam yi tànk loxo yi tamit mais fii baaraam yi tànk la doon wax mais ak cati baar yi tànk yi jublu xibla wax ma la yi loxo yi kon baaraam yi loxo yi tamit daa iman dañuy jublu xibla imaginer ki nga xamante ne ba ci baaraamam yi te mooy cat dañ leen daf leen jël mu jublu leen xibla kooku kon leneen li ci des yépp ci jëmmum da koo jublu da ko war a jëm jëmale ci xibla bi te warta détourné wu ci xibla bi waru ci détourné wu dégg nga ndax képp ku détourné wu ci xibla bi te tey ko su julli rek yàqu mm-hmm. wax ko léegi mu ne qaala wax na Abu Humayd radiyallahu anhu sahaba da Abdullah mooy turam an an-nabi jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy Abdullah ibn Sa'd as-Sa'idi al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu insha allahu taala moom hadisam danañ koo indi dégg nga maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax dégg nga mu ne qaala bil isnaad al muttasil fii awwal al kitaab ilayhi haddathana maa kon ngëneel gi lay traité instant bi nii ngëneelu jublu xibla mu ne haddathana euh, bil isnaad al muttasil fii awwal al kitaab ilayhi haddathana Amr ibn Abbas moom la ñu wax Amr ibn Abbas dañu Amr ibn al Abbas euh, al Bahili Abu Usman mooy daa ko dal Abu Usman al Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna Dhul Hijja 235e année. ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak loolu yëpp imam al-Bukhari dong moo solo ci moom fukki xadis ak juróom benn la am ci Sahih bi bii mooy xadis bu njëkk bi euh, tey gis nañu ñoo xamante ne ñu ngi leen di doog a gis te bëriwuñ te ci Sahih ba imam Bukhari rek a solo ci ñoom mu ne qaala nee na haddathana Abdurrahman ibn Allah bu mag rahimahullahu Abu Sa'id Euh, mooy dàqantalam mi ngi gane adduna cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Anbari rahimahullahu ta'ala al-Basri al-Lu'lu'i rahimahullahu ta'ala di imaamu waa Basra rahimahullahu taala muy sëriñ bu mag a mag a mag boo xam ne dafa marqué histoire dafa nekk koo xamante ne ku mag la comme niñ ko gisee léegi mi ngi gane adduna cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, moom euh, li moom avant da nekk ci gàmmukat yi ci gàmmukat yi la daan nekk mhm. euh, di déglu seen waxtaan yi ba al imam Abu Amir al-Aqadi rahimahullahu taala mhm. taseeg moom gis ko ne ko Euh, gis nga yow yii bàyyi ko maanaam ñii xam-xam du la dikkee mukk ci seen ci seen loxo maanaam yow booy fréquenté nii jamais nga am xam-xam demal nga jàngi dëgg-dëgg mais di topp gàmmukat yi gàmmukat yi gàmmu doo ci jàngee xam-xam voilà parce que ay dañ lay fasciné parce que da leen doon da ko doon fasciné nag waaw loo xam ne rek affaire bi neex nii ngeen dem mais doo ci amee xam-xam kon demal nga sàkku ji xam-xam rahimahullahu taala noonu la moo tax mu daal di dem nag euh, ci cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la dem ci sëriñam bu mag bi gën a mag ci sëriñam bi mooy al imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullahu taala ci à part de cent cinquante deuxième année ba cent cinquante sixième année mu jàngee ci moom mu jàngee ci moom lu bare bare bare takkoo ak moom mu ànd ak moom rahimahullahu taala ñu dem aji ji ci atum cent cinquante-neuvième année hmm. maanaam ndax ginnaaw gi dafa def dafa dem nag di wëri ji di sàkku ci xam-xam fu ne waaye ba cent cinquante-neuvième année mu dellu si waat Basra ànd ak sëriñam muy imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri mu dem ànd ak moom dem julli dem aji ji Makka bi ñu dellu ñu dellu si waat mu dellu ci cent soixantième année ginnaaw gàddaay yeen saa salaam maanaam imaam eh, ci cent soixante et unième année ci la imaam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri génnee àdduna ci këram moom mm-hmm. Abdurrahman ibn Mahdi foofu génn àdduna waxoon nañ ci la kan gane àdduna Muhammad ibn ibn Salam al-Bikandi voilà al-Bukhari yi sëriñ imam Bukhari waxoon nañ la voilà euh, moom Sufyan euh, moom imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala bokk na ci imam yu mag yi mhm. euh, cent quatre-vingt-dix-huitième année moom ci la génn adduna moom rahimahullahu ta'ala naka noonu euh, fekk mi ngi am 63 ans kooku yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak xulafaa ur-rashidun mhm. moom mooy nga xamante ne moom moo digaloon imam Shafi'i mu bind téere boobu tuddee ar-Risala ci usulul fiqh téere bi njëkk bind ci usulul fiqh ci barkeem la ko yàlla def mhm. ndax moom moo ne imam Shafi'i bindal téere bii ci euh, usulul fiqh mm-hmm. euh, Abdurrahman ibn Mahdi euh, rahimahullahu taala nekkoon koo xamante ne dafa daan amul rigueur bu mag ci xam-xam mm-hmm. moo tax imam Ahmad ibn Hanbal daf ne am na ñoo xam ne xaw tuuti seen maanaam xaw nañoo ñàkk seen xel ci sàkku xam-xam tellement daf leen a yitteeloon te moom ñii ci la bokkoon rahimahullahu taala imam Ash-Shafi'i rahimahullahu taala nee na laa a'rifu lahu nadhiran fi dunya xamulu ma ko kuñ ko mën a nuru leen ci àdduna hmm? allah rahimahullahu taala te imam Ash-Shafi'i xam ngeen ko bu waxee loolu mooy kam wax ku màgg la wax dëgg taala kon mu ne qaala moom mu ne haddathana Mansuur ibnu Sa'd te moom mooy al-Basri rahimahullah moom nga naan saahibul lu'lu' euh, al-Basri taala euh, moom euh, ñaari xadis la am ci kutub ah, wala boog benn xadis la am ci kutubu sitta maanaam mu ñëw ñaari yoon kutubu sitta ba kutubu sitta jeex ñaari xadis dong moo fi ci ay xadisam bii mooy benn bi kon fii rek lañ ko tuddee ci saxeexu imaam al-Bukhari ba saxeex bi jeex fii lañ ko njëkk a te fii lañ koy mujjee tuddee mhm. yaa ngi dégg kon boo ko xamee Mansuur ibn Sa'd mu la rëcc al-Basri mhm. bu la rëccee rek mooy xam mooy jeex na fii rek lañ ko mës a tuddee mhm. te ñu ko tuddee ci saxeex bi ba jeex buñ ko tuddatee ci sunan imam an-Nasa'i lay doon rahimahullah hadith numéro quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept foofu rek lañ koy tuddaat ci jëmmi càll li gis dégg nga euh, ci tabaqatu saabi'a yi la bokk maanaam juróom-ñaar tabaqa bi ci la bokk ci ruwaat hadith mu ne an Maymun ibn Siyah Euh, euh, siyaah euh, farisi la maanaam liy tekk al aswad maanaam day tekki mooy ku ñuul ki mm-hmm. mooy Maymun ibn Siyaah mooy Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala dégg mm-hmm. moom borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuute ci ay mbirum ndax sax ku da'if la wala ku saxeex la moo tax bokk na ci Euh, hadith yi nga xamante ne dañ ci euh, dañuy euh, dañuy wax ne lan moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala la yi ci ku mel nii mm-hmm. waaye bu ñu gisee hadith bi insha allahu taala ñu ci ñëw léegi mm-hmm. amma imam imam az-Zahabi rahimahullahu taala dama ne wari'un taqiyyun saduqun waaye wa qad da'afahu Ibn Ma'in hmm. euh, ku sàmm la ku ragal yàlla la te ku dëggu la xam ngeen ni ko kot du da'if donte Ibn Ma'in da'ifal na ko moo tax al imam euh, euh, Ibn hmm? imam ad-Daraqutni rahimahullahu taala nee na muhtajjun bihi fi sahih ku ñuy laye la ci sahih bi hmm. maanaam laye nañ ko ci sahih bi te loolu li tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu dayifal ko mooy dañ ne dafa juum dafa juum ci lu mu soloo ci Hasan al-Basri mm-hmm. rahimahullah mais xam ngeen ni juum ci li mu soloo li mu soloo ci Hasan al-Basri mm-hmm. juum ci loolu taxul ñu ne dafa dafa day moom li mu soloo bëriwul naam waaw dëgg la mm-hmm. mais juum ci ndax da ngaa soloo ci imam diw juum loolu taxut ñu naan li ngay wax du noonu te imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi mu solowee ci moom gisul ci moom dara lu aay moo tax al imam Ibn Hibban euh, euh, moom ginnaaw ba mu waxee ci ay mbirum daf ne daf ni man li ñuy wax ci moom yëpp mu ne lam arab bi daalika ba sax gisuma ci lu aay ah, mm-hmm. ah? Mm-hmm. waaw gisuma ci lu aay mm-hmm. euh, imam az-Zahabi rahimahullahu taala ci taarixul islam nee na kaana yuqaalu lahu sayyidul qurraa li ibadatihi wa fadlihi rahimahullah dañ ko daan wax sangu jàngkatu alquraan yi ngir jaamu yàllaam gu màgg ak ngëneelam gu rëy kon kooku ak dëgëram moo tax imam al-Bukhari imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah moom mooy mooy mooy balance mm-hmm. moom daf ni saduq ku dëgg la moom maanaam kon du dayif mm-hmm. ba pare teg ci ne aabidun jaamukatu yàlla la yux dëgg la nag dana juum dégg nga euh, rahimahullahu taala kon loolu loolu moo tax euh, mais kon li ñuy gis daal li ñu mën a tënk moom mooy kon moom ku dëgër la te euh, ku ku ku wér la mm-hmm. donte boroom xam-xam yi rahmatullahi wuute nañ ci ak maanaam ci dëgërëm ak ñàkk dëgërëm hmm. waaye lii mu soloo nii moom rek solowul xadis bu mel nii hmm. moo tax du nekk ko du nekk loo xamante ne dañ naan xadis bi wér ngir ne am na yeneeni xadis yoo xam ne danañ ci ñëw jëmmi presque jëmmi xadis bi wala jëmmi maanaa bi hmm. dina ñëwaat insha allahu taala ci xadis bii di ñëw dina ñëwaat ci yeneeni xadis imam moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala bari lu mu indi xadis bi ngir te da ko da koy indi daanaka ñetti ñeenti yoon maanaam maanaa bi ngir dëgëral ne kii ma indi laye ko juumul ci li mu lay ci li mu wax moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la ci doxalinu imam al-Bukhari juumul nee na maanaam ci bur wax ni fii moom dafa dëgër maanaam xëy na juum na ci ab hadith bu mu solo Seydina Hasan al-Basri rahimahullah waaye fii moom juumu ci lii wax ni juumul mooy ne hadith bi ñeneen ñi koy solo insha Allah taala mu ne qaala nee maanaam mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahaba rasulullah sahaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khadim rasulullah zul Abu Hamza eh, radiyallahu ta'ala anhu mi ngi gi gane adduna fukki at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at ak ñett wala boog juróom-ñeent fukki at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deux mille deux cent quatre-vingt-sept moom gisoon nañu ko léegi radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na qaala rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na man képp koo xam ne salla dafay julli salaatana suñu julli wastaqbala mu jublu qiblatana suñu qibla kon dañ ci gisee ne ah, maanaam ko maanaam màggaayu lay wax maanaam gis ne képp koo xam ne dina wax li ci tegu mu ne wa akala mu lekk zabihatan lu ñu rendi fa zalika kooku al muslimu mooy jullit bi alladi bi nga xam ne lawoo ñeel na ko zimmatullahi kaaraangeeg yàlla mm-hmm. wa zimmatu rasuli ak kaaraangeeg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne na kon fala tuxfiru bu leen wor bu leen neenal allah bur yàlla fi zimmatihi ci ah bu leen tooñ yàlla bu leen neenalal mbiru yàlla fi zimmatihi ci kaaraangeem maanaam li nga xamante ne moom la ni lii maa ko loolu nag day wane bu njëkk bi li nga xam ne moom la hadith bi di wane benn moom mooy ne ah, mooy ne ko gis muy julli di jublu xibla di di di lekk li nga xamante ne moom mooy li julli ñi di rendi mooy lu ñu naan xalaat kooku jàppe ko jullit waaw kooku moom jullit la maadaama loolu am na fépp leneen feeñul ci moom luy wane ne kii du jullit waaye ku mel noonu moo loolu moom moo tax euh, euh, loolu moom moo tax euh, dañuy gis ne maanaam al umur wala bo maanaam manatun bi zawa bi zawahiri ah wallahu yatawalla sarair mm-hmm. loolu qaa'ida la yi dañ koo tënke dañ koo notee ci li feeñ mm-hmm. yàlla nag moom mooy toppatoo li nëbbu maanaam tey bu ñu gisee nit koo xamante ne masalan tey dafa ñëw ci dëkk bi mësuñu koo gis mu mu doxale leneen maanaam mësuñu koo xam waaye niñ ko gisee ni mu soloo dañuy gis ne ah lii julli ñi ñoo koy faral di soloo dañ koy jàppee julli ba keroog ñuy am beneen argument beneen mbir buy wane ne kii du jullit beneen bi ci def moom mooy nag ab jullit maanaam ci cosaan jullit la bu boobaa boo boolem loo xamante ne xam na ni lii dafa am solo ci jullit ñi te bu boobaa ñu war a topp lool maanaam dañ koy wóolu ci loola ba keroog ñuy am ak preuve buy wane ne ah ci kat euh, nañ ko yaakaare woon demeewut noonu beneen bi ci def mooy tey boo fekkee nit mu nekk ci biir jàkka ji rek da koy mën a jàppee jullit mm-hmm. ba keroog ngay am preuve bu muy julli rawatina nga gis ko muy julli mm-hmm. wala mu téye kaamil alxuraan di jàng wala nga gis mu yor kurusam di sikar yooyu ay jullit a koy def loolu doo gis keneen ku jullit mm-hmm. maanaam loolu. waaye nag woor bu woor bokku ci maanaam léeg-léeg nit mën naa woor fekk duñ ko jàppee jullit waaye julli mooy tax ñu jàppee ko jullit niki noonu aji Makka koo gis muy aju Makka tamit da koy mën a jàppee jullit dégg nga mm-hmm. euh, beneen bi ci def lii lay wane màggaayu xibla maanaam mooy tey nit ki bu doon duy julli mu jub dublu feneen bokkut ak xibla bi te tey mm-hmm. bu boobaa dañu jàpp ne xëy na beneen nit lay jàpp maanaam lu demee nekk yenn euh, lobby yu garaw yi nga xam ne duñu ay jullit ñooñu dañuy def seen yeneen i satanique yooyu maanaam ñoonu nga koy jàppe maanaam mooy lay wan ne ci jëmmi boppam day wane ni waa ji jullit la parce que bu doon julli tey waaye day wax du muy xibla bi da xam ne naan moom du nangoo julli lu dul day du muy xibla kooku mooy mooy am na leneen lu nekk ci ginnaaw mbir mi voilà loolu kon euh, day wane màggaayu xibla bi loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadis bi fii bi ci def nag moom mooy am solo gi rendi ak li ñuy lekk am solo loolu moo tax sóoratul boo xoolee sóoratul an'am saar la boo xam ne tawxiid kese la ci wax benn masala dong la ci traité lu bokkut ak wàllu tawxiid kese te moom mooy masala li ñuy lekk li ñuy rendi dagan na waaw wala déet loolu rek la ci traité te jëmul ci wàllu tawxiid maanaam comme quoi que ni li lekk ni muy amee effet ci yow comme li si amee Tijaani waxoon na delloo am ne nit ki bu lekkee loo xamante ne ren renduwuñ ko ci yoon yàlla bu nekk médd loolu day rocc ci nit ki ragal yàlla voilà moo tax yooyu dafa dafa dafa mat a bàyyi xel te it li muy wax naana xutbul bi nga xamante ne mooy axe central bi nga xam ne mboolem jaamu yàlla yi yoonu yàlla cheminement bi lépp ci loolu la aju mooy di dundee lu dagan di dundee lu dagan voilà loolu mooy li nga xamante ne eh, maanaam mooy fa nga koy jëlee mu dagan du faa fu ñu koy def de fa nga koy jëlee d'abord après ñu laaj la tamit fan ko ko koy def te loolu comme ni ko hadith bi waxee nit ki du yëkkati tànkam yawmal qiyaamati teg ko lu dul dañ ko laaj ñeent te bokk na ci mooy alalam ana fan la ko jëlee waaye fan la ko def itam. muy ñaari mbir yu wuute kon wax ji naan ah, fi nga koy jële amut solo xoola rek après fi nga koy def loolu mooy waxi caaxaan ji gën a màgg ci wax yi waaw dégg ah, kon day wane lëkkaloo gi nga xamante ne moom la maanaam lii day dëgëral li ci yoonu yàlla julli ni mu nekkee lu central ci yoonu yàlla xibla maanaam mooy ci di jublu te mooy yàlla ci boppam maanaam sa jëmm ji ci zahir day jublu néegam waaye ni ngir ne moo ko fa teg beneen bi ci def tamit moom mooy day wane ne xibla boobu faw boobu la ñuy jublu mooy ne moo am mu ne wa wa wa wa wastaqbala bu jublu qiblatanaa suñu xibla bi maanaam mooy fa kaaba nga def gis nga tey bu ñu jëloon kaaba gi maanaam nañ ko tabaxee noonu ñu yëkkati ko dijjiti ko dem teg ko feneen doo jublu foofu ah bërëb ba kaaba nga nekkoon foofu ngay jublu voilà moo tax euh, euh, comme que mbir mi noonu la demee sa jëmm ji foofu lay jublu loolu nag xaqiqa bi ci baatin lii la mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi suuf soosu la bindee jëmmum ju tedd ji sallallahu te comme moom mooy xibla ruux yi sallallahu moom mooy xiblay adduna bi xiblay mbindeef yi sallallahu alayhi moo tax suñu jëmm yi di jublu ci xibla googa mm-hmm. euh, waaye xol yi nag seen xibla mooy yàlla mi nga xam ne moom mooy feeñ ci bërëb boobu moo tax kaaba gi am ay leer yu mag yu fay yu fa yu fa yu fay jóge yoo xamante ne laa budda nit ki jublu maanaam laa budda nit ki di jublu foofu ngir mën ko jaam ngir di jaamu yàlla mm-hmm. beneen bi ci def biñ ciy jàngee bi mu naan bala mu jublu qiblatanaa suñu qibla mooy ni jëmmi jublu qibla hmm. doonte defoo leneen jëmmi toog rek ne damay jublu qibla defuma leneen ah hmm. c'est que dañoo am fu ñu dañuy toog rek mais damaa toog man ngir jublu qibla loolu jëmmi jaamu loolu jaamu yàlla la hmm. maanaam lu bu bokkut ak bu bokkul ak boo doon jullee booy sikkar ak ak booy def leneen toog rek bi ngay toog jublu qibla kooku jaamu yàlla la ndax dafa may xeeti leer yoo xamante ne daa iman dañuy nekk ci kaaba gi di di di di di dëgmal di di branché wu ci képp ku toog jublu xibla def ko jaamu yàlla hmm. moo tax même ah, ah, mu toog jublu doon mu toog jublu xibla hmm. hmm. maanaam euh, beneen cependant xoolal li am am solo euh, bu ñu toogee di sikkar masalan wala ñu def noonu ñu toog jàkkaarloo ñun ñëpp moo gën loolu. ñu toog jàkkaarloo ñun ñëpp moo gën loolu comme ñu waa àjjana di def voilà sururun mutaqabilina seen lal yi la ñu ne seen gàngunaay jàkkaarloo voilà dégg moom loolu tamit bokk nañ ci liñ ci xamee ne nit ki bu bu ak njulliteem saxee dara du ko dindi lu dul lu dul mu weddi complètement la la ko taxoon a dugg ci l'islam ndax loolu moom moo tax yonent bi sallallahu ne mandarga yi boo ko gisee ci nit kon euh, loolu mooy wane ne kon jullit la beneen bi ci def moom mooy ne bakkaar yow lu mu rëy rëy rëy génne nit ci l'islam nit ki mën na gis nga lii ko def julit nga maanaam mooy ne nit ki mën na nekk góor jigéen rey na junniy nit yaa ngi dégg euh, njaaloo na junniy yoon ba tey jullit la am na nag lu koy teg lu koy ay daan wala da am na bàkkaar wala yu mel noonu wala ay daan yu ko war a dal ci loola mu def waaye terewu ko nekk jullit moo tax yenn saa soxna ne kooku mooy jullit fa zalikal muslim kooku mooy jullit ki nga xamante ne day profiter ci kaaraange yàlla bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis ngeen tey am citoyen américain fu mu mën dem ji yi mën mu nekk ah. maanaam ñoom daañ ko dem dijjitiku wala daañ ko aar parce que malgré que def na ay jéyee sàngam ak sàngam waaye daañ ko aar quand parce que lu tax parce que quand loolu dindiwul le fait que mu nekk citoyen américain après nag ñu xool daan bi koy teg waaye daañ ko aar doonte moo tooñ loolu fekam ñoom américains wala ñeen yi ñooy def loolu waxuma laak lan ah waxuma la ak borom bi subhaanahu wa ta'aala yeneen bi sallallahu moo tax kenn warul tooñ yàlla wala wàññil xàqu yàlla ci ñooñu nga xam ne dañoo am kaaraangeeg yàlla mm-hmm. mooy ne dañoo am ay xàq mm-hmm. yoo xamante ne moom lañ am ci yàlla mm-hmm. kenn warul xotti xàq boobu kenn warul xotti xorma boobu loolu mooy wane màggaayu jullit fa yàlla lool moo tax amul prétexte pour mën a xotti xormay jullit kenn amul prétexte bi dégg nga sa xadis bi imam al-Bukhari indi ko xadis numéro 392 mooy suñu xadis euh, bi bi bi ci bi dina ko indiwaat léegi mooy bi ci tegu insha allah euh, imam an-Nasa'i indi ko xadis numéro 3968 ak 4997 euh, wax nañ la ne la xadis bi ci caalale googu rek la ñëw euh, comme niñ ko waxee léegi walillahil hamdu wal minna hmm. euh, wala bokk maanaam euh, maanaam bi beneen bi mu ñëwee ci imam eh, an-Nasaa'i rahimahullahu taala ci hadith numéro trois mille neuf cent soixante-dix ñëwul ci googu caalale hmm.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 waaleykum salaam wa rahmatulah. doon laajte en fait léegi ba ñu ba ñu wan foofu baaraam yi sax yi ci ci ci hadith Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mhm. euh, que ni même baaraam yi dañoo war di jublu penku. Ah. léegi nii da nga ko sampoon nii. ma doon laajte non non tànk yi la wax. Ah, yi. waaw mhm. ah, baaraami tànk yi. mais yu loxo yi da ngay teg. déedéet ba pare da ngay da ubbi baaraam bi da ngay ubbi loxo yi mm-hmm. Mm-hmm. voilà da ubbi loxo yi maanaam baaraam bi da ubbi mm-hmm. takk la ko ni teg booy teg voilà mais su dee su dee baaraam yi baaraam tànk yi moom lañ waxoon maanaam ni nga koy sabbi xam nga bu may julli nii damay def nii mais su may su may su may sujjóot damay def nii maanaam su may sujjóot gis nga sama tànk yi ni mu def nii nii voilà noonu lay sujjóote nii mais sama sama baar sama loxo yi gis nga ni day jublu xibla bi hmm. ma def nii voilà nii gis nga voilà bu may toog tamit noonu laay tooge maanaam sama baaraamu tànk bi gis ngeen ni mu ko dama ko samp ba tey bii voilà ah, bi ma toog bi ma toog nii day jublu day jublu fekk xool xool la waaw ah ah waaw bu ma toogee wee nii beneen toogin bi nii tamit day lew def ni jublu xibla moom tamit ñoom ñëpp day jublu xibla voilà léegi nag ku ko mënut na xam ne mënu ko rek waaye ku ko mën waaw nii waaw maanaam mooy bu ñu toogee defuñu dara nii la ba cat yi def nii wala nii jàpp ah, lool kay mën na ne mais mais mais mais waaw kay jublu na ndax yii maanaam ngir ne da ngaa jàpp oom yi moo tax waaye seen globalité jublu na xibla voilà même bu ma defee nii jublu na xibla loolu nii